ndokkeel ci weeru koor gi ñu nekk tey ñaan suñu boroom subhaanahu wa mooy ñu mu nangul ñu suñuy koor ak yiñ ci jëf te mu def ñu fekke ko ay yooni yoon te mu fekk ci li nga xam ne mooy li ko neex <coughs> weeru koor nag ci la suñu boroom wàcc alquran kon waxtaane ci lenn ci alquran loolu lu yelloo la di ñaan suñu boroom subhaanahu wa mu yombal ñu li nga xam ne moom lañ ci nar a waxe liñ ci nar a waxtaane tey fàttali woon te ko ah ndax weer wi muy koor waru la nekk jamono joo xam ne jamonoy yaafuus ak jamonoy bàyyeeku comme ni nga xamante ne bari na ci suñu doomi jamono ñoo xam ne noonu lañ ko jàppe bu koor gi ñëwee bu liñ doon def daanaka ñu wàññi ko ba daanaka service minimum ci la ñuy ne daanaka très minimum sax alors que comme niñ ko xamee ñun ñépp tey le 19e jour ci weer wi y'a deux jours rek lañ doon fàttaleku li nga xam ne mooy ghazwatu Badrin nga xam ne xare la woon boo xam ne bu metti la woon euh, bu lislaam njëkk laaleeg ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Qurayshin mu yëg kéefër te loolu mooy nit ñi jur boobu weeru koor la woon mu tàngoon jër pour wanle na ñooñu buñ defoon service minimum doonu ñoon génn sax seen kër yi waxuma laa xare waaye tamit ci weer woowu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ubbi Makka te ubbi Makka mooy ku dem aj gi xam nga ne diggante Makka ak Medina mooy du trajet bu yomba def ci jamono joo xamante ni nii ay 4 x amul ay train amul dara amul mooy say gëléem nga yor bu dee yàlla baaxe na la nga am ko walla sa mbaam wala nga yor sa tànk wala say fas lool daal nga amoon ñu xuus désert bi jànkoonteeg yooyu yépp ñu newoon ci weeru koor ba mën a ubbi li nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadahallaahu tashrifan wa takriman pour wax ne kon weeru koor bi waru la nekk weeru bàyyeeku weeru yaafuus ak yi weeru waaye nañu day wàññi productivité comme ni ko ñenn juhaal yi di waxe ne koor gi bu ñëwee dañoo war a li nga xam ne mooy emploi du temps yi Euh, ba ñenn ñi naan koor gi sax day wàññi produit day wàññi productivité am réew loolu xam nga ne yéeme na te dara waralu ko nag lu dul suñu ñàkk dellu ak suñu ñàkk xam li nga xamante ne nii mooy dëgg-dëgg l'islam kon loolu mu newoon loo xam ne lu ñuy fàttali la ngir ñu xame ko noonu du ñaari xew-xew yooyu rek ci xew bari na ay xew-xew yu metti yoo xam ne ci weeru koor gi la xewoon euh, ci taarixu lislaam kon incha allah tey comme ni ko cheikh ar-rais ni mu ko waxe mooy kon te ñu yónni woon ko ci texto yi mooy incha allah dañuy gis suuratul ka waaye tey incha allah ni ñuy def dina wuteek yi weesu woon ndax suuratul kahfi ku ko mas a gis xam nga ne du loo xam ne ci deux heures de temps ngay taxaw même boo ko naroon a firi firi bu gaaw rek loolu dina metti nga def ko ci deux heures de temps incha allah nag tey dañuy fas ne xool ci biir saar boobu ay thèmes yoo xam ne yenn ci nettali ak thèmes yoo xam ne mu ngi ci biir saar bi ñu daal di cooy waxtaane incha allah ndax suuratul kahfi ah boo njëkkee xool lim lay wan mooy suñu boroom subhaanahu wa taala daf ko wàcce ci jamono joo xamante ne nii comme ni nga xam ne noonu la ahlu si ahlu at tafsir ulama tafsir di wax daf ko wàcce ci jamono joo xam ne jamono ju tar la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak sahaabati radiyallahu anhum wa ardaahum ndax ñu ngi ne newoon Makkatal Mukarrama jamono jooju mooy doole ji ci biti muy fors politik bi ak force économique bi ak lépp mu ngi woon ci loxoy waa Quraysh ñoom Abu Lahab Abu Jahlin ñooñu ñoo doon doxal ci biti jàpp nañ ne ñoo doon doxal ñoom ci seen gis gu gàtt jullit ñi nag nekk ci per di yo ñu teg leen ay persécution bi méttee méttee métti waa Quraysh lu ne jiim jéem nañu ko ñiñ ci mën a fitnaal def nañ ko ngir ñu génn ci diine ji ñu nekk ndax dañoo jàppoon ne l'islam menace la amul menace bu gën a rëy ci seen façon ni ñuy dunde waaye seen économie ak rawatina seen li nga xam ne mooy yi ñu gëmoon ah ci jamono yooyu nag ñu jéem lu ne ñu ne léegi ni ñuy def comme que jéem nañ lu ne pour l'instant sotteegul te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ku faaru Quraysh bu leen yaakaar ñu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais ñun en tant que jullit ñooy wax loolu ndax ku ci nekk rek. ki nga teg ki nga xamante ne nii jàpp nga ne kilifa la ci yow sëriñ bi nga jàpp ku ko sàllawlu woon rek nga mer am na ñoo xam ne woowoon seen sëriñ jaar ci tur bi jaral na leen ñu mare la bo keroog lañ lay mujjee tudd buñ la mënula duma bu ñu la mënula duma keroog lañ lay mujjee tudd ndax mer goo xam ne mer nañ ko ndax dangaa sàllaw lu seenub sëriñ léegi nag est jaadu na yonent bi alayhi salaatu wa ñuy jaar rek ci tur bi Muhammad Muhammad Muhammad est-ce que jaadu na koo xam ne yow ki ngay ki ngay ki tax nga mer nee nga lu mu am ci moom lu ko jële est-ce que kon kon kon logique na moom ñuy sàllaw loow turam noonu kon moo tax loolu lu am solo la moo tax suñu boroom ne bu ñu def niñ koy woowee ni ñuy woowantee suñ biir comme si ni ñuy def non dafa am ay teggin yoo xam ne moom lañuy bu ñuy tudd turu yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu lañu koy noonu lañ teggin yooyu lañu war a àndal ñoom nag ñu ne comme que dafay indi loo xam ne diine la nee na diine la te nee na ab téere lañ ko wàcce ci moom muy alquran ni ñuy def dañuy fexe dem gisi ñoo xamante ne nii ñoom yàlla wàcce woon na ci ñoom téere ba bu ko defee ñu laaj leen ñoom ñu jox ñu ay question yoo xam ne ay question kal lay doon yu naqaree tontu yoo xam ne bu ko tontuwul ñu xam ne moom day wootewu ñu ne daal ñoom ni ñuy def ñu yónnee ñaar ci seen kàccoor yu mag yi muy an-Nadr ibn al-Harith ak Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhima min allahi ma yastahiqaan ñu yónni leen ne leen yéen da ngeen di dem Yasrib comme que Yasrib am na ay euh, ay juif yu fa ne te waa ahlu kitaab lañ mooy ñoom lañu tawraat ñoom am nañu ko bu ngeen demee ngeen laajal ñu leen ana nan la ñuy def ba mën a gàkloo suñu waañ bi ñu demee ah, ñu ne juif yi ne leen mooy kàngamu juif yi seen rabbin yi ak seen fóore yi ñu ne leen li ngeen di def mooy dangeen koy fexe laaj ay question yoo xamante ni bu leen tontoo mooy ne moom nabiyun mursal li mu wax dëgg la yonent la boo xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko yónni waaye nag bu tontuwul xam leen ne kooku day waxantu def leen ci moom lu leen neex fas bihi ma bada lakum ñu ne kon baax na ñu daldi dem indi seeni laaj laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam laaj yooyu nag ah, mu bokk ci ay ndaw yoo xam ne dañoo génnoon rawali woon seen diine ci jamono ju weesu ji ana loolu lan mooy seen bokk na ci laaj yiñ leen laajoon ana lan mooy seen histoire ana lan mooy seen mbir bokkoon na ci tamit ñu ne ko bokk na ci li ngeen koy laaj laaj leen ko lan mooy ar ruux ruux mooy lan beneen bi mooy am na benn góor boo xam ne daanaka fu ne bâton de pèlerin am ni koy waxee doonu ko woon teg fu ne wër ko ci àddina dem leen ngeen laaj ko ñetti laaj yi ana ñooñu lan la ciy wax lan la ci xam est xam na ñooñoom ak seen histoire ci noonu ci la aaya bi euh, saa suuratul Kahf wàcc comme ni nga xamante ne noonu la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di tudde saar bi nag suuratul kahfi kon laaj yi nag laaj yi nii mooy ñaari ñaar yi mu ngi ci biir mu ngi tontu ñaari yooyu ñaari laaj yi ñu ngi ci biir saar bi beneen bi mu ngi ci suuratul isra ah incha allah nag kon ni muy demee mooy dañuy gis ne ana suuratul kaf fi dans l'ensemble ana ci lan lay wax ginnaaw biñ biñ gisee li nga xam ne moo tax mu wàcc mooy ne bu ñu seetloo da ngay gis ne saar bi day wax suñu boroom subhaanahu wa taala dafa junjulu am solo fi mu commencé ne inna ja'alna ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala mu ne moom moo def inna ñun borom bi subhaanahu wa taala ñoo def li ci kaw suuf yépp muy taar boo xam ne ñun ñoo ko def muy taaru suuf si ngir lan mu ne li nabluwahum ayyuhum ahsanu amala ngir mu daldi di nit ñi daldi leen def tester leen ana ci ñoom kan moo gën a rafet jëf te lu mel noonu la wax ci suuratu tabaarak dafa bind nit ngir lan li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir mu nattu leen ana ci yéen kan moo gën rafet jëf saar bi kon boo jëlee loolu noonu mu wax mooy aaya boobu mooy ne histoire yim ci nettali day mettre en jeu di mettre en évidence li nga xam ne mooy fitna yi nga xam ne ñoo am ci kaw suuf en général ak fitna yooyu ana naka la ci nit ki di taxawe di faire face ba mën a mucc loolu boo seetloo histoire yi mu nettali muy mu commencé nettali histoire waa asxaabul kahf muy ñi nga xam ne ñooy jeunes yooyu radiyallahu anhum dinañ ñëw insha allah ci seen histoire léegi muy ay nit lañ ñoo xam ne fitna moo naroon a dugg ci seen diine ba ñu taxawee ne dañoo gëm yàlla bi loolu amee ñu ne nan lañuy def ñu ne li ñuy njëkk def mooy dañuy dellu ci yàlla id qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata mooy ñu ne ñoom li ñuy njëkk a def mooy wàcc jël lépp delloo ko ci yàlla dinañu ñëw ci côté boobu après incha allah waaye yemuñu ci loolu ñu ne léegi comme que menace bi présente na te affaire bi mooy amul délai bi ñu leen jox ngir ñu génn ci diine ji ñu ne ci la ñu dugg léegi jot ñu ne nañu rawale suñu diine nan lañ koy defee ñu ne nañu dem ci li nga xam ne mooy xuntu wi muy caverne bi daal di fay dugg rawale suñu diine muy kon ñooñu bi fitna taxawee dañoo essayer ngir rawale seen diine moo tax ñu bàyyi seen dëkk bàyyi ñi nga xamante ne mooy seen njaboot seen famille waaye bàyyi li nga xamante ne mooy lépp luñ fa mënoon a am muy benn benn ngo beneen bi loolu kon ñu gis ci lan mooy fitnaay mooy la jeunesse la jeunesse ni nga xamante ne nii noonu la ko lislaam joxe importance jox ko yitte ak tamit pour wan ba àddina bi tukki que ne jeunes yi am na ñoo xamante ne lu ngeen lu ngeen dal ci lu leen dal ci seen diine ngeen koy jooy am na ñu mu daloon te nii lañ doxle doxale woon nañu xool après insha allah nan la ñuy doxale léegi incha allah jële ko ci lool bi ci tegu beneen histoire muy nettali fitnaay alal fitnaay alal moom mu koy nettali ci ñaari xarit ñoo xam ne kenn ci suñu boroom da koo mayoon alal wadrib lahum mathalan rajulayn mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn muy histoire boobu kenn ci li taxoon mu beew ci xarit bi mooy alal ju mu am pour moom alalam ji moo tax ba muy remettre en cause yoo xam ne bu dul woon alal ji du ko def bay remettre en cause naan est sax est-ce que sax yawmal qiyaam dina am ndax alal ju bari jum yor ndax gisatul ba naan man yaakaaruma ne li ma ne gàññale dina jeex bés nga xam ne kooku li ko jàpp muy fitnaay alal ginnaaw loolu mu nettali ñu fitnaay al-la'inu iblis muy nettalib Seydina Iblis ak suñu maam Adama alayhi salaam. Seydina Seydina Adama Seydina ah. Iblis. moom waaw waaw Seydina Adama alayhi salaam muy nettali moom ak Iblis al-la'in ah muy daanaka topp trace wu fi aaya fii saar bi jóge mooy dëgg gu taxaw fu dëgg taxawee mooy am nañu ñu neen taxaw na ak ñu koy défendre Iblis nag mi nga xam ne moo jiite gaa yépp waa mbon ñépp ci jamono yépp mu taxaw jàmmaarlook suñu maam aadama alayhi salaam naka la demee histoire boobu incha allah après dinañ gis li nga xam ne mooy njàngat yi nga yiñ ci mën a jëlee incha allah kon muy ñetteelu histoire bu nekk ci saar bi bi ci tegu muy nettali ah nettali Seydina Muusa alayhi salaam ak Seydina Xadir alayhima salaam foofu. muy xam-xam nit suñu boroom di fa jàngale këne nit loo am am am xam-xam bul toog jamais benn bés jàpp ne gis sa bopp këne kenn mënatu la nag maa xadd kaaba gi téere yi nag maa leen jeexal neexul ba neexul euh, wax dëgg rek a neex yàlla nag waaye nag maa man gaay suñu boroom nag lu mel noonu lay tere mooy nga am xam-xam ba jàpp ne yow yaasut sut ñépp mu nettali histoire bi foofu ak nettali ci biir nettali bi naka la ki nga xam ne day sàkku xam-xam naka lay nekkeek muy tegginu sàkku xam-xam kii sàkku xam-xam ak tamit ki koy joxe nan lay nan la ñuy comporté woo ñoom ñaar te il faut ñu mel noonu sinon bu melul noonu rek mooy xam-xam bi du jàll. ndax lool jëfe teggin yooyu mooy kanaal bi nga xam ne ci la xam-xam bi jaar boo ci amee fay mooy mooy ay égout yu bouché rek yoo xam ne nit ñooy sonn rek mais ndox mi du dem léegi nag beneen beneen bi ci tegu muy beneen nettali bi muy nettali Seydina Dul Qarnayn radiyallahu anhu muy nettali nguur fitnaay nguur ndax ci saar bi dinañ gis ne du moom rek du moom rekk du buur moom buur buur boobu rek la suñu boroom nettali ci saar bi am na ñeneen ñaari buur yoo xam ne nettali na leen ci biir suuratul Kahf dinañ gis tamit li nga xam ne mooy fitnaay nguur ak ku yàlla nattoo loolu naka nga ciy naka nga ciy taxawee ba mën a ëllëg nga mën a présenter loo xam ne binaa bu baax la ci sa kanamu boroom kon bu paree ci loolu muy wax wax na tamit ci wàllu li nga xam ne mooy fitnaay bànneex ñi nga xam ne seen bànneex la ñuy yaakaar ne ñu ngi ci dara alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna ñi nga xam ne ñoom exclure nañ leen bu yàgg ci terrain mbaax ñoom nag ñu nekk ci ginnaaw tuus ba foog ne ñoom ñu ngi ci biir terrain bi di jëf lu baax muy te dara warula ko lu dul topp seen bànneex léegi boo seetee muy na yooyu la suñu boroom subhaanahu wa taala bokk na ci ndax suuratul kahfi du du ne da ngay ñëw ne lii la ati si fini non alquran saar yëpp loolu la mooy ne ku nekk da ciy demee li nga xam ne loolu nga ci gis ak tamit li nga xam ne moom nga mën a wax ci mbooloo ak li nga xam ne moom nga moom la jataay bi laaj ndax loolu daa manu la ne mooy li euh, gis nañ yeneen saar yi ñu gisoon même même bu dee kii yu gaaw yooyu ñu doon def rek da doon jël temps bi yëpp kon nag yii nii mooy thème yi buñ ko naree développer mooy il faut kon ñu xam ne day laaj ñu daal di def di muy précis te bañ a gudd loolu incha allah bu ko defee ñu ñaan yàlla ngir mu defal ñu li nga xam ne mooy li gën ci wax ñiy dégg tamit dégg li gën ci wax ji jëfe li gën ci wax te loolu noonu muy ni nga xam ne noonu la lay mettre l'accent ci fitna yooyu ak niñ koy faje saar bi yépp moo tax yonent bi alayhi saatu saam doon wax ne ku mokkal dix versets am na ci yeneen riwaaye onze wala am na yoo xam ne trois même ak cinq ci suuratul kahfi kooku loolu da koy musal ci fitna bi gën a rëy boo xam ne moo mën a dal jullit ñi muy fitnatu masiixu dajjaal muy fitnaay masiixu dajjaal mokkal diis yu njëkk yi ndax riwaay am na yu ne diis yu njëkk yi am yu ne diis yu mujj yi am yu ne onze am yu ne trois am ñu ne mais saar bi ci boppam suuratul kahf di ko jàng day nekk loo xam ne protection la waxuma la ci fitnaay masiixu dajjaal rek mais ci fitna yi mboolem fitna yi kon nag insha allah bu ñu commencé muy kon li li li ñu tudde saar bi saar bi muy alkahf alkahf mooy caverne caverne lañ koy wax moo xaar nag wute nañu ndax xaar moo gën a tuuti mooy ci montagne la nekk benn euh, pax lay doon benn kii bu ñu am ci biir montagne bi fu nit mën a nekk mais bu dee xaar day tuuti kaf nag moo gën a yaatu tuuti moo gën a yaatu xaar ñoom xunt moomu dañ ko jàppe woon rawawukaayu seen diine ñoom foo xamante ne nii ba nga xam ne ci la ouragan fitna yi ñëwee ñu dugg fa xaar ba mu dal ngir ñu mën a génn waaye waaye loolu dinañ ci ñëw kon seen histoire lan la mooy ne ah te lool moom la commencé saar bi dane dafa am am xasibta ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim am xasibta anna ashaabal kahfi war raqiimi kaanu min aayaatinaa ajabaa iz awal fityatu ilal kahfi fa qaalu rabbunaa rabbu fa qaalu rabbunaa rabbu samaawaati wal ard lan nad'uwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa izan shatata ba aaya ba saar bi kii nettali seen nettali jeex. ñu ñaan lu am solo bi ñuy tàmbali ñu ne rabbana aatina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ndax ñoom seen histoire dafa amoon dañu ne woon ci benn réew moo xam ne ñoom dañoo dugg ci lislaam mooy dañu tuub ne dañuy jaamu yàlla léegi sauf ko buuru dëkk bi mooy permettre woon kenn muy gëm leneen lu dul lu dul li nga xam ne mooy mooy ñoom ci li ñu ne mooy ay jaamu xërëm lañu doon def ay idole ay idole ak tamit culte de personnalité mooy moom ci boppam daanaka moo fi moo fi toogal yàlla yi léegi nag jeunes yi ñëw jóg bariwuñu nan dañuy woote ci benn yàlla mu gis ne ñii menace la ndax kat bu ko ñeneen ñi imaginer ñeneen ñi dégg ko ñu ne buur bi ne ne leen jox leen avertissement bu leer ne may naa leen jox leen délai ne leen ci laa leen di may ngeen génn ci li ngeen ne ngeen may naa leen délai ngeen gisewaat seen biir xalaataat xam naa bu doon tey dañ naan xam naa xalaatu gone leen dugg rek waaye bu ngeen xalaataatee xalaataat leen may naa leen délai ngeen xalaat après ngeen ñëw exposer ma seen xalaat mooy ngeen génn que ma fekk na nga génn ngeen ci diine ji ngeen di woo léegi ñu xam ne bi délai bi waaje a waaj jege nag muy te suba ga lañ war a dem taxaw ci kanamu buur bi conseiller yeeg ñépp daldi génn ci diina jiñ nekk ñu xam ne nag te lool mooy buñ ko deful soit nga def lool soit ñu pendre leen yéen ñépp ñu xam ne nag ah délai baa ngi jot guddi gi jot na fajar guddi gee ñu dox suñu digganteeg li buur bi waxoon ñu ne léegi ni ñuy def mooy ñu jël décision ne léegi dañuy génn dañuy génn fexe rawale suñu diine même bu dee ne dinañ bàyyi suñu ginnaaw suñu njaboot suñu am amag lépp ñu daldi dem fan lañ trouver comme làquwaay ñu dugg ci xuntu moom muy gro kii boobu noonu di caverne léegi fa ñoom dañu yaakaar dañ fay dugg yaakaaruñu woon ne dinañ fa def jamono ji nga xam ne mooy jamono ju yàgg ji ay 300 ans loolu yaakaaruñu ko woon. léegi histoire ñooñu noonu ci gàttal loolu lay wax ba ni nga xam ne euh, ci la suñu boroom nelaw loo leen biñ nee ci biir ginnaaw gi bi ñu yeewoo ñoom ñu ne léegi comme que xiif nañu gis nañ ne dañoo xiif il foo ñu génn am uti lu ñu lekk. waaye nag il ne pas xalaat xelluwul ñun ñëpp ñu demandoo na kenn jël risque moom mu dem essayer utal ñu loo xam ne dinañ ci mën a dund ba ci noonu bi ñu demee ci la seen histoire feeñ ba ni nga xam ne ci la histoire bi jeex léegi nag loolu ana lan lañ ciy jànge ñun muy ne dañuy gis ne suñu boroom subhaanahu wa taala dane innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum huda dane ñooñu ay ay waxul woon ay bon ay façon ndax fit fitya al futu wa du rek euh, euh, mooy am naa 18 ans wala comme niñ ko jàppe ñun la jeunesse non jeunesse du ay affaire u âge kese mais mooy ni nga xam ne noonu lañ toll woon ci seen diggu doole noonu lañ meloon tamit ci seen ngëm yàlla noonu la foore woon loolu mooy futuwa bi tax ñuy wax seen côté spiritualité noonu la foore woon kon ni ñu foore ci biti wala lu ko raw sax la foore woon suñu borom ne ñooñu nag loolu lañu woon amanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom waaye bi ñu gëmee yàlla jëguñu rek dem ci dem dem noonu dañoo commencé ñaan seen borom rabbana aatinaa min ladunka rahma wa hayyi lanaa min amrinaa rashada suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga daldi yërmande sa yërmande lañ lay ñaan te lii ñuy dugg mooy nga gide ñu ci may ñu ñoo xam ne mooy ar du bi ñu ñaanee loolu muy côté boobu mooy lan mooy ab tawakkulu ala Allah ñu wàkkeerlu ci yàlla waaye nag tooguñu rek ñaan def ñaan bi rek toog mais lool ñun ñaan nañ yàlla nañ tëdd nelaw bu subaa bu ñu gaar yi ñëwee du ñu gis ñaan nañ yàlla dinañu may déedéet ñu daal dem iz qaamu ñu jóg fa qaalu bi ñu waxee lool ñu dem fan ilal kaf ñu dem ci li nga xam ne mooy grotte bi muy lan lool mooy al axdu bil asbab ñu daldi jël ci sabab yi ginnaaw bi ñu wàcceerloo ci seen borom ne léegi mooy il faut ñu def dara ndax loolu ñu bari ci ñun loolu ci suñu jamono mooy problème bi mooy da gis ñu bari ñoom jàpp nañ ne il suffit ñu ñaan kese ci lañuy yem mais du ñu nekk mukk ci li nga xam ne mooy tax li ñu ñaan doo leen fekk mukk ñuy def ngir luy réaliser loolu. loolu nag ñi koy def loolu mooy ñàkk teggin ak sa borom ndax suñu borom deful affaire yi demee noonu sunnatallahi fil ard fi alladhina xalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila ndax suñu boroom dafa def ay loi ci kaw suuf yoo xam ne noonu la def noonu la bëggee mbir yi di demee noonu moo tax mu ne ku def lu man wa man ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara loolu lu mu teg la ku def lu baax te yàlla tax lu baax ngay am ku def lu safaan tamit mooy loolu tamit ngay am du teggin nag ak sa borom mu ne mbir yi ku ko bëgg fii ngay jaar ngir am ko nga ne man nag damay toog di ñaan yàlla mu defal ma ko saama jaar fi mu wax ne fa laay jaar moo tax Seydina Sahl ibn Abdullah at-Tustari doon wax radiyallahu anhu mu doon wax naan al at-tawakkulu ala Allah xaalu nabi sallallahu alayhi wa wal axdu asbaab sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam faman kaana ala xaali nabi fala yatrukanna sunnata nabi sallallahu alayhi wa moo tax mu doon wax naan ah, mooy wàcceerlu ci yàlla loolu loolu mooy état naka jekk yonent mi alayhi salaatu salaam noonu la ma sa mel mooy léppam ci yàlla la waaye malgré loolu toogul woon rek ne lépp ci yàlla la mais da koo def ngir jàngal jaam yi këne loolu rek doyul doo yem ci loolu moo tax gis nañ te loolu bi muy gàddaay nu mu def alburak yóbbu ko te pourtant mënoon na ne bi muy gàddaay Makka ak Medina loolu nga xam ne mooy mooy sa vie moo nekk en danger ndax Quraysh nee nañu non seulement mort ou vif lañ soxla mooy daal andil leen ñu ko mu ngi dund walla dee na ku ñu ko andil baax na ñoo lay mi atu naaqa lañ teg sans gëléem te sans gëléem mu noon mu ngi mel ni tey buñ ñu ne woon teg nañ 10 milliards de dollars yoo xam ne ku ñu ku ñu jox ku ñu jàppal diw mooy yow waxuma la yow mais say sëtaati sët day riche ba abadan mais loolu nan la def dafa jaar fi ñépp jaar ñi ko jiitu woon muy ci saxaabaa yi njëkk a dem gàddaay fi jaar la jaar da doon laqatu di dugg ci grotte yi di xaar gaa yi seen recherche yi dal mu dal di mën a génn yooyu yëpp waa investigation yi yiñ doon def muy loo xam ne ñu ut teg ci mu ut dalil koo xam ne moo koy tegtal ci yoon wi neewul man maa ngi sama borom dina ma tegtal mais dafa ut. koo xam ne moo koy tegtal ba Medinatul Munawwara te bi muy wut utul n'importe qui koo xam ne presque jamono jooju amul ku ko gin a xam yoon nga gis ne mooy ni mu doon kiiwe excellence tout le temps excellence même ci yéef ko waa ji yéeféer la mais comme que domaine bii moo ci man kooku la jël ñu fay ko lu leer jox kolu lu mat ngir mu tegtal leen kon ko loolu mooy al axdu bil te loolu boo seetoo dundam yëpp loolu alayhi salaatu wassalaam la toog rek naan noonu ndax loolu moo tax Seydina Sahl ibn Abdullah radiyallahu mu ne nag loolu moo doon naka jekk xaalu yonent mi alayhi salaatu wassalaam moo doon wàkkeerlu ci yàlla waaye jël li nga xam ne mooy jàpp ci sabab yi tax li nga bëgg mu réaliser mu réaliser wu loolu moo doon sunnaam loolu mooy sunna yonent mi alayhi salaatu salaam du sunna nga toog di di ñaan yoo xam ne yow li koy maye mooy nga dem uti ko ñaanal waaw da ngay ñaan ndax lool ngay njëkkee ndax am na ñoo xam ne ñoom dañoo mooy nit ñi ñetti façon nit lañ ci côté boobu am na ñoo xam ne dañu ëppal bi benn côté bi mooy ñoom côté ñaan bi rek la ñuy ne après yi ci des seen yoon newu ci nee nañ ndax yàlla baax na yàlla moom lu ne lay def bu bu dogalee ne dinaa am rek dinaa am loolu kenn weddiwul kan moo weddi loo yàlla kay ala euh, moom kay fa'alun lima yurid loolu kay jarul nga ñu koy wax mais quand même moom moo wax tamit jaarale jàng ci yonentam bi alayhi salaatu wasallam mu jàngal ñu li nga xam ne mooy nga jàpp ci li nga bëgg di def sabab di sabablu bañ rek di sukkandikoo man daal jot naa ñaan léegi mën naa toog kon ñii muy waa ashabul kahf yi noonu lañ def bi ñu ñaanee seen boro te loolu mooy njëkk ñooñ mooy première parti bi ñoo xam ne dañoo ñoom li ñu li ñu privilégié nekk ci kese kese mooy ñaanu kese am ñoo xam ne nag ñoom dañoo doyadal ñaan ñoo xam ne ñoom boo leen di wax nañ leen ñaan sax bala ñoo tàmbali ñaan waaye waaye sa waay loolu da koo jaar ñun yor nañ tout ce foo faut waaw ñaanal rek yow da baax rek mooy ne kooku kooku it problème la mooy ne moom neenal na côté li nga xam ne mooy wàkkeerlu ci yàlla xam ne même bu ma amee bu ma amee lépp même yi ma yaakaar ne dina ma dimbali ngir ma réaliser sama projet yëpp sama loxo taxul ma ma àgg ci ñaata nit la ñuy gis loolu dal leen ñu yor li ñu li leen li ñu bëgg ñu yor li koy li koy faj mais ba léegi li ñu bëgg seen aajo du faju te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na ne ñaan ñaan mooy mooy mooy ngànnaayu jullit mooy jaamu yàlla dëgg dëggu jaamu yàlla sax kon ñii noonu lañu defoon kon lool nañ ciy bàyyi xel mooy bu ñu bëggee yenn yi mënuñoo rek toog di xoole par exemple bu ñu bëggee saal saal bu ñu ko bëggee ku bëgg kër fii nooy def walla ko bëgg logement mais di nga dem opac di nga dugg ci site fu ne di nga fa poser dara bokk déposer dara waaye doo toog rek di ñaan naan man après buur yàlla bu defee naa am naa am loolu ñàkk teggin la ci sa digganteek sa borom. ñii nii loolu la ñuy mooy histoire bi dañ ciy jànge loolu mooy al ax ah, at tawakkulu ala allah waaye ak al axdu bil asbab ginnaaw loolu mooy ñoom xunt wi ñu ne woon mooy grotte bi ñu ne woon Euh, mooy ne nekkul du kër mooy ne du kër ndax grotte du foo xam ne fa la nit ñi du dëkkuwaay boo xam ne pour bu yàgg la ñoom dañ fa duggoon ngir bu problème bi jeexee ñu génnaat loolu mooy ñu nit ñun bu ñu newee ci euh, yenn milieu yi manuñu nekk rek naan man damay dugg xalwa noonu kese dugg xalwa kese lool du objectif mooy xalway kese naa wéet rek man ut sama benn xool ci àll bi walla fee ci l'Ardèche daal am na fa benn dëkk boo xam ne bu wéet la nekk foofu yow kese di di di si karaka jaamu yàlla lool rek du objectif mooy wéet ji kese loolu du objectif mooy ne il faut nga génn yow mooy ne foofu da faa war a nekk ngir former wu waaye am looy préparer mais yàgg yàgg dangaa war a génnaat da ngaa war a génnaat ndax yonent bi alayhi salaatu nee na jullit bi nga xam ne moom mooy jaxasoog nit ñi tey muñ seeni lor de moo gën fopp jullit bi nga xam ne du jaxasoog nit ñi te du muñ seeni lor même bu dee ci ñoom ñaar ñëpp am nañu yiw ndax jullit la de façon am na yiw mais loolu taxul ñuy wax moo tax xalwaay kese man naa dugg xalwu am na ñoo xam ne jàpp nañ ne objectif la buñ déggee ne diw lay dugg xalwu sax nga gis ñu jàpp ne waa ji mooy waliyu bi dina rëy xanaa alors que loolu du objectif yonent bi alayhi salaatu salaam moo rawoon ñépp fan la doon ne mais ci biir nit ñi la doon toog da ngay gis mu julli fajar ba pare nekk saxaaba yi ñuy nettali seen histoire yeeg yooyu muy muuñ bu paree di seeti nit ñi ñu koy invité muy dem di dem di di di di di dem ci robu nit ñi di dox di voyage di doxi ay soxlaan bi ñëw te moom rawoon ñépp lu ko ku xam ku ne ci moom nga ko jële kon loolu du objectif mooy waxuñ ne ko kenn def mooy ne loolu dalay may ngir nga am looy waajal mais foo jaar dangaa ngaa war a génn mais nar fa dugg ci biir ne man dootuma génn fi laay dee loolu loolu loolu taxul ñuy wax waaye tamit le fait ñu gis ne ñoom bi ñu fa yàggee génnaat bi ñu génnee dañoo dem ah ñu ne léegi dañuy ut kenn ci ñun mu daal di dem ci euh, dëkk bi ah fal yanzur ayyuha azka ta'aman fal ya'tikum bi rizqin minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada mooy ne bi nga xamante ni ñoom ci lañu ñu yeewu il fallait kenn génn mooy sens du sacrifice ndax bu ñépp ne woon bu ñépp ñoom ñépp manoon nañ ne ah non ku ñu wax nga ne non man duma ma dem xanaa dangeen a rek man ñépp xam ma xam ne ma buur bi dañu ñu tëkku ngeen bëgg man man ngeen tànn may dem ci ci marché bi marché bi naan ku fa li wolof yi naan ku fa dee yaataag sa ko man ñu may wër koo xam ne dañ koy wanti ci ci monde bi ñépp gis ko yow nga ñëw ci ki lay seet nga ne man quartier euh, kii euh, euh, Washington ci digg buntu kër gi foofu buntu Maison Blanche nga ne man fa laay dem di def shopping ci ñu lay wër yow mooy ne waxuñ loolu neewuñu ne noo man duma dem mais dafa am koo xam ne moom moo moom lañ tànn ci ci mbooloo mi mu dem ngir mën a doxal lool mooy tamit bu ñu newee mbooloo mooy il faut yenn yi il faut ñuy tànn ay nit ne yow yaa koy def ndax bu ñu toogee rek naan noo chaque est libre gis nga nag fii bu ñu fi forcer kenn parce que du ñu fi bàyyu kenn fii du ñu fi yàllaay kenn nañu bàyyi ku nekk daal ku man def ku manu déedéet lool lool lool loolu l'islam xamul lool de mooy bu ñu xamee ne diw compétent na te mën nañ ko moom la po moom la choix bi moom lañ porté ci moom moom moo koy def te nag bu ñu ko gisee nii dañ maa yépp wala dañ maa bëgg a jeter noonu ci ci ci ci ci ci euh, jaay ma samay noonu déedéet mooy dañu génn waa ji mooy dañu tànn kenn mu génn waaye bi muy génn lan lañ mu dem bi wariqukum haadihi ila al madina fab'athu ahadakum bi wariqukum haadihi ila al madina mais bi ñu demee mu ne bi mu yoroon mu ne bi mu yoroon ndax trois cents ans romb na fi wasdaadu tisan mooy ne moom moo ne bi mu indi bi ko jaaykat bi gisee da koo xoolaat dana mais kii non mooy ne kii sûrement dafa teg loxo ci trésor ndax trois 300 ans ñoom fañ tëddoon def na fa def nañ fa 300 ans ñoom ñu foog ne moo tax ba ñuy waxtaan kam labistum qaalu labisna yawman aw ba'da yawm après ñu ne non non non qaalu rabbukum a'lamu bima labistum nañ léegi mooy dañoo toog ñu ne mais bi ñu yeewoo ñu ne mais ñaata ñaata durée lañ fi def ñeen ña non xam naa benn jour wala xaaju jour lañ fi def ah. alors que passé nañ fa trois cents ans te yëguñu ko mais bi mu génnee ak moneem boobu noonu biyem boobu dafa jaaxal gay ba ëmmate ñi nga xam ne ñooy waa marché bi yépp loolu mooy lan. mooy ne ñi nga xam ne ñooy sàkku mooy euh, sàkkukatu xam-xam yi bu ñu newee ci daara ji nga xam ne mën nañ koo gam lee ko këf bu ñu génnee mooy il faut kooku ndax bu coupé woon complètement mën na nekk ci daara ji sax mën a xam luy xew mais bu dee ne yow téere yi ngay jàng doo ko actualiser jamais doo ko réactualiser nga génn ci nit ñi ñu ne la bourse nga ne loolu jànguma ko ci daara ja lu ñu la wax nga ne mooy ne yow sa xam-xam bi nga yoroon doo jariñ nit ñi ndax moom mu ngi mel ni waaj moom dañu génn alal yi mu yor dafa dépassé yow it sa téere bi nga jàngoon comme que mënoo ko réactualiser mooy ne sa xam-xam boobu dafa dépassé mooy il faut ñuy man di réactualiser affaire yi bañ a yem rek man daal ba ma jàngee ci ci ci ci ci ci la gisuma ci woon wala ay xalil gisuma fenn kuñ ko wax buur sax buur sax moom gisuma kon buur su baaxul wala boog duma ci wax xaw ma ci dara wala l'islam waxu ci dara loolu problème la yow ñu ne la doo door gaat loo yaa fi yaa fi sëriñ bi kat yaa yaay boroom xam-xam bi loolu moom lan la ci l'islam wax comme que yow sa xam-xam du du du du du ni nga jàngee baaxul mooy dafa archaïque kon ni monnaie bële archaïque ba ñépp foog ne kii mais kii xanaa dafa teg loxo ci grotte ab ab kii ab ab trésor mais looloo lay dal bu ko defee yow sa xam-xam boobu lenn rek ngay doon ab logiciel ab ab cassette buy tari kese nga doo jariñ kenn kon mooy il faut loolu tamit ñu ciy bàyyi xel bañ a coupé wu ak réalité suñu mooy dund gi ñu ne suñu milieu yi ñuy dund ak yi ciy xew yooyu kuy jàng diine il faut yooyu nga ciy bàyyi xel di xool nan la demee ngay xam lan la ci l'islam wax mais manoo toog rek ak borom xam-xamu léegi sax nga xool ana man bu dee man manuma ko naa xool est-ce que amul ñoo xam ne wax nañ ci domaine bii bopp mais waroo yi doyloo que man xam-xam ba ma yoroon daal walla mu ngi nii ko ku ku ku man jël ku xam manul moo xam kooku fan ngay kañ ngay jariñ nit ñi beneen affaire ba léegi ci qissatu waa ashabul kahf muy ne ah, buur bi buur bi te loolu amaana ma bàyyi ko ba ci fin bi ndax buur yi comme que ci xisatu Zul Qarnayni radiyallahu anhu ma defaa la histoire buur bi comme que yeneen buur yi muy ne ñoom asxaabul kahf jeunes yooyu noonu bi nga xamante ne nii ci la leen suñu borom defe loolu roof leen nelaw yooyu mu ne ndax jamono yooyu dafa bari woon ñoo xam ne dañ doon remet dañ gëmuñu woon sax ay dekk yi gëmuñu woon ne loolu am na gëmuñu woon ne am na mooy suñu borom lool mu def du nag tout le temps la koy def mooy euh, euh, kaw euh, kii miracle bu toll noonu du nit ku ne da ngay xëy naan man après man il faut kon bala maa gëm ma am miracle bu mel noonu ma gis nit ñoo xam ne dund nañ fi ay trois cents ans sinon man duma gëm na dekki am na doo di loolu suñu borom da koo defoon muy njàng muy ibratan ba yow yawmal moo tax ñu koy jàng ci alxuraan léegi ba léegi ci seen histoire boobu bi ñuy dem nag dañu àndoon ak benn xaj wa yaquluuna salaasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluuna xamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bil ghayb wa yaquluuna sab'atun wa saaminuhum kalbuhum ba muy wax euh, muy histoire ñoo ñoo xam ne ay awliyaaw lañ muy ñuñ tudd nii ay waliyu lañ ñu suñu boroom tuddwaale ci ci seen histoire xaj bi nga xam ne moom lañ àndaloon boobu ñu koy tudd ci alxuraan ba ba ba ba àjjana mooy c'est fini xaj boobu moom mooy xaj bi dina siiw ci xaj yi te dara mayu ko loolu mooy ànd ak ñu baax muy suxbatul axyaar yow bu dee ab xaj ab xaj nga xam ne fii ñu bari boo ñu nee xaj sax kuñ fi ne xaj sax boo mooywul jaral na la moom xotti suuf si dugg ci bu dee ab xaj la ñuy tudd ci alxuraan boobu ba léegi te dara mayu ko lu dul ànd ak ñu baax lan ngay xalaat lan ngay xalaat ci nit ñoo xam ne nit koo xam ne te mooy ab xaj bu ànd ak ay ay ay ay ay waliyu lan ngay xalaat koo xam ne nit la <clears throat> ku gëm ki nga xam ne moo gën ci ku yàlla bind ba pare nangu koo def mu nekk ki nga xam ne mooy kilifaam waay waay xam nga ne xaj boobu bu dee xaj bee am loolu mooy ñun bu ñu ñàkk yaakaar ci yàlla am lu raw loolu mooy li ko may mooy ànd ak ñu baax ndax kon li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne kuy ànd ak ku baax day mel ni ko <coughs> ku toogaal rek ku jaaykatu jaaykatu parfum lu mu dee dee yow bu la mayul ci parfum bi di nga ci ame xet bu neex loolu moom kenn mënu la koo dindi parfumerie yi boo fa demee nii wala nga dem ci magasin bu gaa yi ja waa ji parfum rek lay jaay ñoom sax dañoo gaaw di tamit mooy de ñu jox la ne la yoo ne la seetal bii waay même bu dee amoo loo jënde mu ne kooku diñ ci amee xet gu neex waaye nag kii ànd ak ñu bon mais moo mu ngi mel ni ku toog a forgeron mooy lool lool du ne métier mais baaxul noo mooy dalaa bëgg a wax ne le fait que naafixul al al al kiir nga xam ne moom day ëf mooy tay taal bi da gis la ñu yor kii bi di ko di ko kii ngir ngelaw li di ko ëf yow boo moytuwul étincelle yi génn ci taal bi day lakk sa yére yi bu la lakkul xet gu naqari nga fay jël loolu mooy kuy ànd ak ku bon <coughs> mooy nit lu mu baax baax baax boo moytuwul di ànd ak ñoom ay journéem yépp ñooñ rek lay nekk ta ta ñemewu leen a wax dëgg wala du leen moom day ñëw rek toog bu moytuwul léegi nga gis ko mu mel ni ñoom yim doon bañ yépp léegi mu commencé di ci nangu par benn benn ndax ñi mu àndal moo baaxul kon nag ànd ak ñu baax dafa baax bu dee ab xaj lañuy ñuy tudd ci alxuraan ndax ànd moom ànd ak ñu baax waay waay ñun nit ñun ñi gëm kay nañu fexe ànd ak ñu baax ñi te moo gën nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee woon na nee na dafa am moo tax jataayoo ku baax am solo yal nañu yàlla xiir ci yooyu mu ne dafa am ay malaaka yoo xam ne suñu borom da leen a tàggat ngir ñuy xool jataay yi nga xam ne ci lañuy tudd yàlla boo xam ay sikar wala yu mel nii di fi jàngale ay njàngaleem alxuraan ay sunna di wax lu baax mais ñoom nag fu ñu romb bu ñu gisee ay nit dañ naan eh liñ doon seet liñ doon seete ngi ñu toog malaaka yi daal di wo muur nit ñi seen fa ne seen laaf yër mën a nekk ci ñoom mais quand ñu buñ ñëwee suñu boroom laaj leen fi ngeen demoon an lan ngeen fa lan ngeen fa gis ak lu ngeen fa jële ñu wax li mu demee mais ne waaye am na benn waaye nag boo xam ne mu nga fa woon a mais moom moom dafaa ja moom lool andiwu ko fa woon leneen a ko fi andi woon amaana am njaay la doon fa yeeku dafa am kum lebaloon ca mbooloo ma ñu yëgal ko ne moom dina fekke mbooloo moo mooma ndaje moomu mu dem fa ngir fa yeeku wala diw moom ay intérêt personnel yu jëm ci moom ak bi muy waajal muy dugal ay pion am moo ko fa yow mu ne am na koo xam ne nag ñu ne ko am na koo xam ne moom loolu andiwu ko fa de waaye mu ne wali hada xafar jéggal naa ñooñu ñépp mais ki ngeen wax noonu yi jéggal naa ko ndax ulaayikal qawm la yashqa lahum jalis ñooñu ñooy nit ñi bu ñuy wax nit ñi léeg-léeg vraiment ñooñoo tax ñooy ñi nga xam ne nit du toogaaleeg ñoom ba pare di torox waay waay kon kay nañuy ànd ak ñu baax ñi loolu kay yomb na yow yow loo xam ne yow ñëwal rek lañ la laaj même bu sa yéene baaxul mën naa yàlla mën na koo yéwénal xoolal moo tax nit ah mën nañ yéene yéene nit mën na ko yóbbu ci mbir loo xam ne ak mbaaxam kan ndeka fa lay jël <clears throat> bu kenn ne noo waaye foofu man ñooñu c'est ma fa demee damay ennuyé wu garaawul demal loolu Iblis la koy wax rek demal même bu dee ne yow sa yéene baaxul sax suñu boroom mën na laa yëbër nee na man ku toog ak ñooñu ma yërëm leen waay waay suñu suñu boroom kay ku mu yërëm di ku lay mereeti ku lay mereeti kon ulaayika al qawmu la yasqa bihum jalis lahum jalis léegi xoolal yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn waay euh, Abu Sufyaan ibn Harb da ko yónni ne ko mooy avant muy tuub ne ko li ma bëgg mooy nga rayal ma nga rayal ma Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam benn kaw kaw non dafa toog ci mbooloo mi waa Makka ne leen mais est-ce que amul ci yéen mais ba léegi nii fekk boobu ñoom yonent ma lay saa saam gàddaay na ñu ne mais ba léegi nii amul benn waay boo xam ne moo ñuy assassiner Seydina Muhammad quoi sallallahu alayhi wa sallam mu la wax ko ci mbooloo mi après mu dem këram kenn tontuwul bi mu duggee ci biir benn kaw kaw fekk ko ci biir fekk ko këram ne ko dégg naa li nga wax sànk man maa lay defal loolu ci kaw nag nga jaar gi may mooy nga fay ma quand mooy foo nga am loo ma jox mais waa ji ci boppam mooy looloo ko taxoon a jóg mooy bi muy ñëw mu jox ko lépp ne ko nag nëbbal suñu mbir nëbbal bu ko kenn yëg sama digganteeg yow ndax buñ ko yëgee rek tem am ku ko wax mais waa ji dem moom la ko fa yóbbu woon lu ko fa yóbbu woon yéeneem baaxul ndax nee na ko yor naa dabbus boo xam ne bu ma ko dugalee fi ma koy dugal nu ma nu ma man di doxe kenn du ko détecté ne Abu Sufyaan yow yow yow bul am dara looy tiit man gis nga paaka bi ma yor bu ma ko dugalee bu ma ko defee sama làmbaay yi kenn du détecté ne loolu ma que maa ngi <coughs> maa ngeeg arme mais dafa ñëw dafa dugg si dafa ñëw laajte ana kuy doomi Abdul Muttalib Medina alayhi salaatu wassalaam mu ne mu ñu ne ko moom jaar na fële léegi mu dem ci buntu jàkka ji yeew yeew gëléemam taxaw ci bunt bi yonent ma saa saam da koo gis rek na saxaaba yim toogaloon hada du qadra ne kee di ñëw de kële di séen war ko fi indi mais wallahu yaxuulu baynahu wa bayna ma yurid mu ne mais yàlla sama borom mooy dox digganteem ak moom li mu bëgg mooy du am waa ji nag ñëw di jaay muus muuslu après agsi di jéem a sëgg ci yonent bi dafa agsi ne kan mooy ayna ibnu Abdul Muttalib ana kan mooy doomu Abdul Muttalib yonent bi saa saa am ne ko man la wane ne waxul ne kan mooy doomi Abdallah mooy maam dañ koy woowee baay mu ne man la waa ji ñëw di mel ni nag ku koy déey mooy di faire plan lay lay kii muy jege rek am benn saxaaba bu ko xëcc poñe ko rek paaka bi waddu ko bi paaka bi waddee nag mu tiit naan dam yi dam yi dam li ma bëgg mooy sama deret nga ñoŋal ma ko protéger ma sama deret sama deret sama deret ndax xam na ne dañ koy rey après moom lool la jàpp ndax kuy assassiner pré kuy waa bëgg assassiner président mooy ñu jàpp la arme bi ci sa poos ngay waaj a génn ñu jàpp la kooku bu dee dëkk yi moom mooy dootoo génn buñ la manula fii peine de mort di am yow la ñuy njëkk jàllale léegi nag moom loolu la foog yonent ma sar sam ñëw bi mu ko waxee ne ko léegi usduqnil xaw fa in sadaqtani nafa'aka sidq wa in kadhabtani faqad ittala'tu faqad ittala'tu ala ma arat ne ko nag wax ma dëgg wax ma dëgg lan moo la fi kan moo la fi indi ak lu maa anta wa maa ji'ta bi yow yaay kan ak ku la yebal fii ak loo fi def dëggal ma nag ndax boo ma waxee dëgg dëgg googu dina la jariñ boo ma waxee safaan nag xam nga ne buur yàlla wan na ma euh, li nga naroon de kon boo waxul dëgg mooy dama koy wanaat rek mu nettali ko li xew ak moom Abu Sufyaan après mu ne ko léegi mu ne saxaabu bi ko poñe woon radiyallahu anhu ne ko yóbbu ko sa kër <clears throat> mu yóbbu ko ca suba ga mu ne ko wool leen ma ko mu ñëw mu ne ko léegi man nga dem demal bàyyi naa la demal izhab ila ayna shi demal fu la neex mu ne ko walla ma proposé la lu gën nga dem mu ne ko lan mu ne ko mooy nga seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te man ndawam la sallallahu alayhi wa mu daal di mu daal di dugg ci lislaam ne man masumaa ragal nit yàlla masula def man ma ragal nit te képp kuy assassiner ay nit maa la dàq assassiner mais le fait bi ma la gisee dama tax buntu jàkk bi ma duggee xool la rek laa tiit sama xel mi jaxasoo xaw ma num dem léegi ci laa xam ba pare yàlla wan la loolu ba nga ba paaka bi li ma naroon mu far naax saay ma xam ne kon yow ku ñu protéger nga mamnu wa anta ala haqq te ci dëgg nga nekk wa anna diina abu wa anna aba sufyan abu sufyan ñoom ci ba ci neen lañ ne mu mujj dugg ci lislaam mooy ne xoolal kooku lan moo nekkoon objectif am mooy baaxul woon mais rien que ndax ñëw na ci yonent bi alayhi salaam tax na mu tuub kon mooy jataay yi bu kenn naan noo foofu jarul a dem demal demal bu la xaj boobu ëpp ëpp ëpp yitte te nag lépp looy dégg ñuy wax ci wali yu yi ne woon avant yonent bi alayhi salaatu salaam wali yu xeet bii ñoo gën a foor ñooñu loolu ñu bari nag daa mel ni dañ koy duñ ko te duñu ko bàyyi xel te tamit dañuy foog ne mooy jeex nañu même ci xeet bii dañuy foog ne ñooñu jeex nañu non déedéet fekk nit ñee ngi am moom ñuy am kon nag mooy ne boo gisee jataay yu mel noonu yow dee ci bokk ndax li mayoon xaj bi ñu koy tudd ba léegi suñu boroom dina la may lu lool ndax yow moo la teral comme ni mu terale suñu maam Adama alayhi salaam kon ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jeunes yooyu. Euh, xam naa dañuy yem ci côté boobu léegi beneen kon mooy fitnaay jeunesse ñoom noon lañ def dañoo dellu ci yàlla te nag suñu borom naroon naa ko fàtte li gën yéeme mooy ni mu ubbee saar bi alhamdulillahi alladi anzala ala abdihil kitaaba wa lam yaj'al lahu iwajan mooy ne loolu noonu mooy protection bi gën a rëy li mu ubbee saar bi noonu mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy protection bi gën a rëy mooy ne alhamdu mooy ne gis nga alquran bii ngeen yor li ngeen di tiit yépp bu ngeen ci bëggee aaru mu ngi ci alkitab bii muy xéewal bi nga xamante ne ni moom mooy bi gën a rëy bu mu ñu defal jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñu ciy gindi ah, mu loolu ci kan mooy début ni mu beesaar bi muy wane ne lii nii jàpp leen ci lii muy téere bi ak ki ma wàcce ci moom téere bi al anzala ala abdihil kitaaba mooy ne boo bëggee protection ci fitna yi ngay dégg yépp ba ñu bari tiit ba ñenn ñi ñemewuñu sax ñu xam ne ñu génn ci mbedd mi ñu xam ne jullit lañ rek ñemeetuñu ko nu ngeen tudd bu tuddee euh, Seydina Muhammad euh, beneen tur lay ut bu doon euh, comme Muhammadu Falilu mu dóor Falilu bi toog ndax tubaab bi moom xamul Falilu mooy kat mooy xam nga loolu fitna la noo tudd comme que man Ibrahim laa tuddoon mais dañ ma dañ dañ dañ ma naan Ibu ma ne Ibu te Ibu bi kat mooy pour làqatu rek la mooy ne façon fitna yooyu ngay ragal suñu boroom ne jàppal ci téere bi ak yeneen. gaa yi ragal ku leen liggéey non fii loo fi def gaa yi gaa yi gaa yi xonjom la suñu borom ne loolu lépp jàppal ci téere bi ak ki ma ki ma wàcce jàppal ci ki ma wàcce téere bi ci moom ak lim leen jox moo tax protection doo ko wute feneen en dehors de ça ku la narat utloo protection en dehors de alxuraan ak sunna rek mooy mu lay commencer nax na la bu yàgg dawal bala ngaa ami tànk da lay boot te doo faju de mooy ne gaa yi nag genre calmant rek lay doon yim lay jox mooy muxaabakat yi ay calmant la lay li wolof yi naan rab moom gaa yi ñooñu ñi rab yi jàpp bu dee foofu nga ko bëgg faje du wér dañuy jël congé rek daa am loo leen di jox ñu jël congé bu commencé jeex ñu ñëwaat songu waa ji mu sonn boo bëggee nag mu faju complètement da ngay jaar ci alxuraan ak sunna alhamdulillah kon sant leen buur yàlla mi nga xam ne moo leen wàcceel téere boobu ci ndawam bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu nag mooy yi ñu fiy wax nii yépp loolu mooy mooy mooy mooy pilier bi de mooy li nga mooy yi ñuy wax yépp ci foofu la génne nan lañuy ñuy moytoo fitna yooyu yépp mooy ci kitaab boobu ak yonent boobu alayhi salaatu wassalaam ci loolu la génne de léegi kon buñ paree ci xisatu ñooñ muy jeunes yooyu kon seen jeunesse ñoom bokkuñ woon ñi nga xam ne Euh, ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo yàq seenu ndaw mooy ne seen ndaw yëpp ñu passé ko ci ci yoo xamante ni la yusminu wala yughni min ju yoo xam ne jariñul dara ay football ay naan attaaya damiyee yooyu kese ay dem plage temps yi tàng na baax na été bi plage ba fa la ñépp daje xam nga ne loolu loolu boo ci yow xanaa loolu du moom ngay présenter sa borom yëllëg te yonent bi alei saatu salaam nee na bokk na ci liñ lay laaj sax ndaw waaye foo ko jeexale yow dane euh, deel deel profité ci cinq avant cinq yooyu mooy li ñëpp xam rek mooy yow sa sa bokk na sa dund gi laata ngay dee sa dund gi nag li ci ëpp solo mooy bi nga amee kattan yow bu dee ne yow kenn du la gis jàkka mais quand même euh, euh, yi gaa yi déconné rek fa ngay ne yow grand place kese jamais waa ji julli du ko yàqal julli du ko yàqal grand julli du ko yàqal ay yëfu mooy yooyu ñuy xeeb mooy xam nga ne kooku jeunesse am googu waay waay jeunes googu euh, taxul ñuy wax muy jeunesse goo xam ne pourri te loolu nag lañ am léegi ndax boo xoolee programme yi ñu suñu nguur yi sax da ngay gis nguuru ñu yeewul ñi dañuy fexe jeunesse bi bu mu yeewu université da ngay gis année scolaire bi daanaka ci ay grève ak yooyu la ñuy dëkk ñun moom xam nañ ci dara du dox vacances ñëw ñu may leen ay bal yu bari ngir ñu nawetaan ASC yi ONCAV yeeg ok xaw ma octave xaw ma ñu feesal leen ci boo mooy Sénégal loolu la mooy ba pare nag kenn du ci nangoo liggéeyi mooy ne yow boo liggéeyoon tuuti année scolaire bi ñëw nga mën a yor sa bopp dimbali say waajur teggil leen loolu muy yiñ lay jox loolu mu baax mais mois yooyu yépp vacances yépp nga gis koñ bu ne rek am nañ programme loolu nag loolu loolu du programme l'islam dafa soxla ay jeunesse comme lu raw ni ko caaxaankat yi soxlaa yonent bi alayhi salaatu salaam l'islam bii jeunesse jeunesse bi ñëw ci jàpp ak xalaatu xelu mag ñi ak doole jeunesse bi yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Makka bi problème bi bare mais demul kër Seyna Abu Bakar bi problème yi amee ñu xam ne fii kenn mënu fee toog diw mënatuñoo waar kenn mënoo jàngal kenn alxuraan ndax problème yi waa Makka mayuñ la ko mais neewul ne tamit kon nañu arrêté lépp état d'urgence nañu arrêté lépp moom dund na état d'urgence yonent ma lay sax Makka état d'urgence bu gën garaaw bii la woon ndax gars yi liñ leen defoon. mooy waxuma la ngay jéem a xam nga ñun état d'urgence bi gars dañuy dem ci jàkka ñu teg fay militaire ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay aar nee nañu ngir gaay yi bañ a taal jàkk xam nga loolu loolu loolu ñoom amuñu ko woon est-ce que jaakaar ngeen ne waa Màkka mas nañoo taxaw di aaru jullit noonu naan ay ca julli leen ma aar leen loolu ay ay benn ki benn ñooy Abu Taalib ko doon def mooy ne loolu dund na ko mais la def arrêté wul affaire dafa tànn këru benn jeune ci jeunes yi ñuy dem foofu mu joon fay jox ay rendez-vous ngir ne njàngaleem l'islam waru la arrêté bu dee daayira la war da arrêté lu tax muy arrêté bu dee ne ay cours la ñuy def ci internet waru la lu tax muy arrêté yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mënatu ñëw di wax ak nit ñi publiquement dafa ut këru benn jeune la jël muy al arqam ibn abil arqam radiyallahu fa la doon dem di dajeeg nit ñi di leen jàngal te fi mu ko defe mooy ci xolu yéeféer yu gën mag muy waa koñu ñoom abu jahl abu abu jahl waa banu adi waa max waa banu maxzum bokk mooy nekkoon nga gis jeunesse bi ni ñu impliqué woon ci l'islam ba mu tollu fii mus sayyidna Mus'ab ibn Umayr Musabul xayri radiyallahu anhu mais Madina tey ku fa def lu baax dina am dina day dem ci kontam te du la wàññil dara ndax moo liggéey moo balisé terrain bi moom la yonent bi alayhi salaam yónni woon neewul naa Abu Bakar yow demal non naa Musab la jël koo xam ne ni mu fragile ci bind nii mais mu yónni ko mu dem neewul noonu seetal keneen ay exemple exemple exemple exemple yoo xamante ne nii pour wan la rôle jeunesse bi ci l'islam ni amee solo comme waa saabul kafi ni ñu defoon kon nag bu ñu neenal loolu bi ci tegu kon suñu boroom jàll ci beneen muy nettali waajoo xam ne moom fitna bi ko bi ko dugg mooy alal mu ne wa a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wadrib lahum mathala rajulayni ja'alna li na ahadihima jannatayni wa hafafnahuma bi naxlin wa ja'alna baynahuma zar'a kilta aljannatayni atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'an wa fajjarna xilaalahuma nahran wa kaana lahu samarun ila axiril aaya mu ne muy beneen nettali beneen façon fitna boo xam ne ñu bari nag du jeunesse bi ñoom fitnaay alal moo leen ndax day nettali histoire ñaari nit ñaari xarit mu ne kenn ki dama ko defal ay tool ñaari tool yu yu rëy mais tu ay toolu ay tookóor yooyu ah non pas tookóor tookóor quand même mais ngan di tool yoo xamante ni ay domaine xam nga tool mooy domaine tubaab yi ku dem ci fermier yi fii da ngay gis lu yaatu ñu ne la jeune bii wa ko moom nga naan ya loo xam ne yow sa village boo mooy lu toll nii lañuy la ñépp bokk ñu ne la jeune bii moo ko moom li ciy daw yépp ay mboteem la ay xaram waa ji nag suñu borom da koo defaroon lu mel noonu ñaari tool yu rëy rëy yoo xam ne nee na dama cee def tàndarma muy toolu tàndarma ah ak anabin ak raisin toolu raisin tàndarma ak mbay mooy façon culture ay blé yooyu façon yooyu mooy ne li li aaya boobu di junj mooy ne euh, euh, moo tax mu ne day joxe rendement wam day production tool bi ci année bi yépp amul benn mois buy romb lu dul ne tool bi mën nañ koo góob mën nañ ko mën na produit yi mën nañ ko jël mën nañ ko jël tellement ba pare mu def li nga xam ne kuy baykat moom nga gën a soxla boo ginnaaw boo amee tool mooy ndox mu utal ko ndox moo xam ne mooy moo leen séparé jarul muy sonn du daw di wala toog naan yal na taw yal na taw yurul jeex du def loolu moom ndox maa ngi cours d'eau bi di ko romb ci buntu tool yi mu ne ma defal ko loolu lépp mais léegi nag moom mu gis boppam comme que gis na ne voilà man sama mbay mi quand même dox na man je produis des ay ay raisin ak lu ma neex ci mbay mi léegi mu ne mu dem bane ne waa ji léegi muy waxtaan xarit bi xarit bi moom pauvre bi fa qaala li saahibihi wa huwa yuhaawiruhu ana aktharu minka maalan wa a'zu nafara ne ko man maa la ëpp ne ko nag dangay xam ne nag booy bu booy xam nga ne léegi boksatuñ ci même ring de ah ana man a'azzu aktharu maalan wa a'azzu nafara non seulement maa lëpp alal mais quand gis nga ñi may àndal xam nga tey dangay ngay gis ñenn ñi ñoom ñoom li ñuy puukarewu ci seen kanamu mbo mbokk yi mooy non premier ministre maa ngi ak numéro am démb ñoo doon reer loolu moom ça ne veut rien Macky si bi mu France keroog man la njëkk woo xoolal xoolal message bi mu ma yónni wa a'azzu nafara maa la gën a ma man VIP bi laay àndal ay Lamborghini la ñuy dawal ay Ferrari man ñooñu laa mooy moom loolu la doon mbokkam mi. waaw bokkuñu classe. bokkuñu classe on ring on boxe pas sur le même ring. cours de récréation. voilà de récréation rek li sëñ bi wax moo ñu boole. mais xam nga ne moos fi ñuy toog ci biir saal yi bokkuñu. mooy ne kooku moom ba pare yemul foofu waa ji xarit bi di ko delloo naan ko way tee nga tey ngaa fàttaliku sa borom bi nga xam ne akafarta billadhi xalaqaka min turaabin thumma min nutfatin thumma sawwaaka rajula ne ko ah waaye diw yaa ngi saalit de ah tey ngaa fàttaliku sa borom ndax da ngaa commencé di weddi sa borom bi nga xam ne moo la bind ci ci suuf ci ban ginnaaw gi nga nekk toq ma yu ci ban mooy moom lañ bind suñu maam ñun ñëpp alayhi maniyu ba pare mu def la nga toll nii may la lii te koo sant ba da ngaa commencé di di weddi xéewal yi mu la joxoon mu ne non looy wax nii ne man yow yow fekk mu naan ko ndax sa tool yii nii boo mayul yow lii nga may góndee nii buur yàlla lu ne la man man na xëy suba sa tool bi mu raafal ko wala ndox mii yow sa tool bi bu dul ndox mi du dem aw yusbiha ma'uha ghawra mën na jël ndox mi nga jël lépp ñiis mu jaar ci biir suuf naaw te bu boobaa xam nga ne sa tool yi doodul dox wax ko yooyu yëpp waa ji ne ko man mo maa azunnu an tabida hadihi abadana wa ma azunnu saatu qaayima te sax wala in ruditu ila rabbi laa jidanna xayran minha munqalaba ne ko non yow mooy ku beew seetlul rek ni muy demee par ndànk-ndànk mu ne ko non yow yow yii ngay wax nii yépp xam nga waroon tey gars yi naan la c'est que sawaay <clears throat> daf ma iñaane quoi li ma yor rek moom la ma iñaane moo tax muy wax waxam yii naan ay affaires yi sa magasin yi sa oto yi buur yàlla mën naa taal lépp man nga xëy lu tax soxora tax muy wax lii waaye man yaakaar naa ne man man foog naa ne alal ji du jeex lii nan lay jeexe mi taxawal ci sama benn tool nga sànni sa bët xool à perte de vue ngay gis lépp may borom te sax man yaakaaruma ne sax yawmal qiyaam boobu ngay wax dina am en plus man yaa bu ma fa demee sax comme mooy gis nga ni ñuy raisonner ku beew moom ndànk-ndànk lay dem bu ma fa demee sax naa fekk lu gën loolu ah de toute façon suñu borom ne xoolal mooy ne waa ji moom lan moo ko melloo noonu mooy alal ju am mu ne li mu mujj def wa uxiita bi samari fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya xaawiyatun ala urushiha léegi nag mu ne fay jooytu yaa layta nii di jooytu suñu borom nee na dafa xëy rek ñëw ci tool bi fekk ñu raafal tool bi yépp lépp yàqu loolu amatul ay rongañam lu dul pour jooy muy rëccu commencé di waay waay ndax bu xoolal imaginer tey jii nga xam ne gars yi ci système fii nga xam ne gars yi ba lañ la kii fu ne di fa leb nga naan way yooyu yooyu tey ma problème de crédit agricole dix mille euros lañ ma joxoon BNP Paribas mille euros mooy yow nga ñëw lépp tàkk te assuré woo ndax gars yi bu dee fii boo assuré sax yooyu mën nga ci génn <laughs> même bu dee baaxul <laughs> léegi mu commencé nag yu qallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha léegi mooy mu ngi xool non seulement alal ji mu def ci tool ak alal mu ak coono ji ci def lépp mu nekk mu nekk neen nii après muy rëccu léegi kook lan moo ko teg loolu lu dul fitnaay alal pourtant xarit bi mu ko doon mettre en garde di ko wan àddina bi fii yi fi ne dafa éphémère ndax sa moo tax mu naan ko sa yow sama borom bu ko neexoon mu sa tool bii mu daal di koy mu defal ma lu gën sa tool bi pour mu ko doon attirer attention am que ne addina bi lu nekk éphémère moo tax booy jàpp ci nit bu ko jàpp ndax am amu addina bu mam ndax boo ko jàppee ngir lool buy jeex nga koy bax façon yooyu nag la ne ñooñu ñooy façon xarit yi nga xam ne yowmal xiyaam ñooy ñenn ñi ay noon lañuy doon ci ñeneen yi ndax mooy bépp àndandoo boo xam ne da nga cee koo sóobu te yàlla taxut ay intérêt rek kafa taxoon bu intérêt yi jeexee nga summi sa loxo waaye dañuy gis ne alal li mu beewloo kii noonu lay beewloo nit ñu bari mooy bu ñuy tàbbi ci mbeewte duñ ko yëg ndànk ndànk lañuy dem ndax ñoom jàpp nañ ne alal ji ñu am mooy tax ñuy gën a yàgg ci suuf alladi jamaa maalan wa addada yaxsabu anna maalahu axlada moom jàpp na ne alal ji mu yor mooy tax longévité am di gën a yokk ci kaw suuf moo tax jàpp na ne yi ngay wax ñépp ah sëñ bi te nga ragal yàlla ci sa alal ji ah, suñu boroom mën na ko nangu ne moom day jàpp ne yooyu ay rêve la yoo xam ne du ma sa nekk kii kii kii day kii ay cauchemar la ndax jàpp na ne ko fekk mu ngi yor alal ji axladahu mooy tax mu gin a yàgg ci kaw suuf waaye waaye tamit dañuy gis ne xarit bi tamit neewul non waa ji baaxul naa ko bàyyi mooy xam nga sànq dama leen ne ànd ak ñu bon te nangoo woo leen wax dëgg moo tax ma def précision boobu ànd ak ñoo xam ne li ñuy def baaxul te nangoo leen a wax dëgg lool mooy dangereux nga nekk ci noonu ba ñu yóbbaale la mais quand yow boo xamee ne diw li mu nekk baaxul. mais quand man bu ma nekkee moom dina wàññi yi muy def wala sax du ko def wala mu wàññi ci même bu dee li mu doon def en cent pour cent deux pour cent la ciy wàññi yow deel nekk ak moom mais kenn du ne waay waay gars yi baaxuñ man man man ku ma fa gis ku ma fa gis rek mooy ñal na nga ma ñaanal alku déedéet mais yow bu dee ne bu dee ne ñi soxla loolu ñi soxla ñi soxla xam-xam bi ñi nga xam ne li ñu nekk léeg-léeg du dañ koo tayaan ah. ñoom dañu du dañoo tay ne lii baaxul ñu ñeec dañoo foog ne lii la mais même bu dee xam na ko mais yow boo newee moom mu wàññi lool mais del ne wax kooku moo tax comme li sëñ bi doon wax euh, loolu boroom lax laxdar yi di wax rahmatullah yi warul ngay ànd ak fasit lu dul ci dar darura lool boo xam ne comme li oustaz oustaz Sall doon naan comme faas dugg super nga dugg super <laughs> loolu garaawul mais <laughs> mooy comme faasix dugg super di dem kolobaan yow nga dugg super bi ngeen bokk super bi di dem kolobaan loolu bon mënoo ci dara soxbatu bon di nga ànd ak moom mais dañ naan la même bu dee ne leer na la ne yow boo neweeg moom mu wàññi yooyu dee ko def ndax kii noonu la def xarit bi bàyyiwu ko dafa ñëw di nekk ak moom di wax ak moom di ko rappeler naan ko bi akafarta billadhi xalaqaka min turab naan ko yow xanaa gisoo yàlla mi la defal lii bu ko sooboon an yaj'alani xayran min jannatika bu ko neexoon mu defal ma lu gën lool pour wan ko ne mbir yi yaa ma ko pële loolu man yal na ne sa loxo mais nag li ma lay woo rek mooy dee ci jaamu yàlla kon mooy alal ji du ne alal la bon li ñenn ñi kii jàpp ne way kon bu boobaa kon man naa vider sama compte après euh, dund dund misère ndax dégg naa ñi ñuy nettali ñu baax ñu noonu lañ doon dunde benn pepp daal xaw ma pepp lan buñ ko amoon satalaat benn ndox danki cere yu tuuti jàpp ci di jaamu yàlla déedéet non non non lekkal ci ceebu jën bi nga naan ma <laughs> bu dee lool nga yow loolu noonu taxul ñuy wax loolu du loolu du foofu la mbir yi ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ ko doon invité di ko miswil ay xar ah di ko toggal ay ay yu baax waaw waaw di ko berndeel bernde yu baax en ah, seen di def bernde yu baax mooy ne loolu noonu dafa am solo bul ne way baaxul déedéet mooy alal affaire yi yow daal fexeel sa xol moom bu ci at na fi yàlla ne rek bum la détourner ak yi nga xam ne moom nga war a def ndax bu dee nag alal ji dafa commencé yow même àjjuma dootoo fa dem ndax sa alal ji quand même loolu nag loolu moom yow fitna dëgg nga am ba buñ luñ la waxati ay jullee ñu jot yow daal nga nga ne non dégg naa man ngaa dajale julli yow nga jàpp sa bopp koo xam ne ci asxaabu daruraat ñi nga xam ne al asxaabul anzar ñi borom ngànt yi yow nga jàpp sa bopp ci ñoom nga bokk di di neenal affaire yi noonu ndax sa alal jooy jooy toppatoo ak yo bu boobaa nag façon yooyu ñoo baaxul mais tekkiwul ne alal ji baaxul te dinañ gis léegi ci ñu ci biir ñoo xam ne ci nettal yi ci biir ñoo xam ne lu bari lañ amoon kon ci gàttal lool mooy deuxième nettali boobu beneen bi te boobu duñ ci duñ ci yàgg mooy xisatu iblis iblis moom mooy ne bi dëgg taxawee suñu borom ne lii laa bëgg mooy ki taxaw ne man loolu man d'accorduma ci sujootal leen maam aadama alayhi salaam mu ne man duma ko sujootal fa fasaxa an amri rabbi moom mu ne moo lànk du ko def léegi nag suñu borom poser ñu question afa tattaxiduunahu wa zurriyatahu awliya waaye yéen léegi yéen nit ñi dama leen di laaj nit ki nga xam ne waa ji nga xam ne bokk mooy ki njëkk a weddi yàlla ne man li nga digle duma ci def dara mais est-ce que kooku ngeen di jàpp ak ay taalibeem def leen ay alliés ba luñ leen woo rek ngeen jëm ci ndax taalibey Iblis boo waxee ñu ne Iblis kenn gisu ko mais taalibey Iblis day nekk ay nit ak i noppam day nekk nit ak i noppam nga xam ne mais daanaka. yàkkamti nañu ne lii la l'islam bëgg moom kon foo jaar contraire bi lay lay lay tëral fu ñu waxe dara ci diine mu def objection lu ñu wax buñ nee sax lii xadiis la mu ne mais xadiis boobu waaye wér na même yéen a na mais nañ koy seetaan ndax lan àndul ak bakkanam suñu borom ne mais yéen léegi est-ce que nit ku mel noonu ngeen di toog jàppale ay allié wala déet mooy nit da ngay am fulla waruñoo toog ñenn ñi di ñu utilise comme ay marionnette ngir ñoom ñu defal leen seen projet yi bëgg mooy ne yenn yi fii ndax loolu kenn du ne noo loolu am naa ñu nekk ci réewu jullit yi la kii non ndax kii xalaate noonu moom dafa bëgg a tuumaal boroomam naan kon yàlla comme que yaa ma teg ci situation ma nekk ci réew mu mel nii kon nag dangaa war a nangu ma bañ a doxal li nga bëgg ndax manuma koo doxal mooy dégager na responsabilité jël li nga xam ne mooy li ko teree def liñ ko digal mu ne yàllaa ko teg nga dégg nit ñi muy expression boo xam ne gars yi yàllaa ko ci xiir foo déggee wolof ne yàllaa ko ci xiir mooy baaxul yàllaa ko ci xiiri wolof moom mooy mooy ne lu baaxul la bu dee lu baax la waajee di jàmbaar da ko mérité mais dafa bon kii kii booy bi gënee la doonul woon nelaw mais bu dee lu bon ñu ne yàll yàlla na naankatu sàngara bi yàllaa ko ci xiir loolu nag du waxu du loolu du du teggi na kenn du waxe noonu loolu c'est grave moo tax dinañ gis ci euh, euh, Seydina al Xadir moom par exemple côté rey bi dana man maa rey xale bi mais li nga xam ne mooy xéewal yéeg soppi gi yàlla soppil ñooñu lu baax moom mu ne sa borom fa araada rabbuka alors que mooy ñun noonu lañ war a def dëgg la lu fi am yàlla la neex li li li jub yàlla la neex li safaan yàlla la neex mais duy teggin nga naan yàlla yàlla yàllaa ci def yooyu kenn du ko waxe noonu kon mooy Iblis nañ koy bàyyi muy fitna bu rëy moom it ak ay taalibeem lépp loo xamante ne day yàq diggante di yàq li nga xamante ne. moo lay tere yow li yàlla tax mu andi la fi muy mu la ciy soril moytul ñooñu ak ñu man di doon ndax yenn nii da ngay am fulla amul ne non ba ma bu ma deful nii mu ñaaw déedéet mooy loolu nañ ciy bàyyi xel léegi beneen histoire bi ci tegu. kon beneen bi ci tegu muy kon nettali Seydina Muusa ak Seydina Al Xadir alayhim asalaatu wasalaam boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu nettali xam nga alxuraan bi nii suuratul kafi mooy indiwu la affaire bi fan la jóge yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nettali histoire bi nan la fan la jóge ak lan moo tax ndaje moomu am mu ne muy xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas mu ngi saxiixayni imaam euh, Abdullah ibn Abbas ah indi na ko ci am na ci ñaari version yu mu ñëw yu xaw a yoo xam ne moom ci boppam moo doon werante ak benn waay waa ji dafa ñëw ne ko Muusa bi Seydina muusaa mi ñuy tudd ci alxuraan mi mi mi ànd moomu noonu mi àndoon ak Seydina Xadir bokkul ak Seydina Muusa yonent banu Israayil léegi mu ne Seydina Ubay ibn Ka'b bu rombu mu ne bu woolu ne ko diw mii de dañuy werante nee na moom Seydina Muusa bi alayhi salaam bi alxuraan di wax bi àndoon ak Seydina Alxadir bokkul ak Seydina Muusa dañ doon wax Seydina Muusa bani Israël pour pour ñu xam kan la kom buñ naan njagaam ñaam mbuur ak njagaam bawol ngir ñu xam ne waa buñ ci waxee kenn ñu xam ne waa kii la ñuy wax waxuñ ki ci des léegi mu ne mu ne ko léegi dañoo bëggoon nga àtte ñu ce que yow dégg nga ci yonent bi alayhi salaatu salaam dara ci loolu mu ne ko si ne ko benn même bi la beneen bi dafa am koo xam ne moo ñëw laaj ne ko diw de nee na ma benn taalibeem di Sa'id ibn Jubayr Sa'id ibn Jubayr rahmatullahi alayhi nee na dama ñëw laaj Seydina Abdullah ibn Abbas ne ko diw de nee na mooy Seydina Muusa boobu nekk ci suuratul Kahf bokkul ak Seydina Muusa bële alayhi salaam salaam mu ne ko mu ne ko kooku waxul dëgg noonu bi yàlla bi moom la ndax haddathani Ubay ibn Ka'b mu ne Seydina Ubay ibn Ka'b moo ko nettali na yonent bi alayhi salaam nee na léegi yonent bi alayhi nettali ñu nan la histoire bi jóge mu ne Seydina Muusa alayhi salaam dafa mas toog kenn tamit du wax Muusa xam nga loolu wax nañ ko sànk Muusa Muusa noonu loolu it kenn du ko wax loolu wax nañ ko sànq ci début bi naan Seydina Muusa alayhi salaatu wasalaam wala alayhi salaam mais Muusa kese mu mel ni benn Muusa buy romb ci mbedd mi ne xanaa sax nga wormaal ko ndax tur bi mu yor nga ne ko Seydina ba kon a ah, mu ne dafa mas a def benn discours daal di def benn waxtaan ci waa banu benn mbooloo ci waa banu Israël léegi nag waxtaan wi yéeme lool daal di àgg fu sori àgg gaay fu sori. gaa yi yéemu lool benn waay jóg ne ko mais est-ce am na ku la gën a xam ku mooy ku la gën a ku la ëpp xam-xam mu ne ko déedéet am na ci beneen riwaay dana xaw ma ko de ku ma ëpp xam-xam xaw ma ko de suñu borom subhaanahu wa taala nag mu ne suñu borom daal di koy yedd ci lool ne ko aha kay am na ci sama jaam yi koo xam ne moo la gën a xam léegi mu ne ko nan laay def nan laay def ba àgg ci kooku mu daal koy wax mu jël jën woowu boo demee ba ba nga perte jën wi fa ngay perte trace jën wi mooy foofu noonu foofu ngay daje sama jaam boobu abdan min ibadina aataynaahu min ladun min indina rahmatan wa aataynaahu min ladunna ilman ci gàttal mu daldi di benn taalibeem mu naan Yusha ibn Nun radiyallahu anhu mu daldi di euh, ànd ba ba majmaal bahrayn fi nga xam ne fi la ñaari di daje mu war a nekk rencontre ñaari géej yu rëy comme ni ko suñu sëriñ di wax ndax fi ñaari géej yu rëy yi dajee ñaari géej yi fi ñu dajee foofu la naa Muusa dajee ak naa Xadir géej gi ñu tiim ñaari géej yi fi ñu dajee foofu la ñaari ndax ñoom ay ñaari géej lañ ci xam-xam ak sell te foofu lañu ñu dajee léegi bi ñu dajee foofu euh, ba ni muy retrouver ni muy retrouver euh, Seydina al Xadir alayhi salaam mu ne ko léegi lim mu nuyu ko fekk mu ngi dafa daf ko fekk foofu mu daal di tëdd daal di daal di mu nuyu ko mu daldi xëcc kii mooy lim sangoo woon xool daal koy fay mu ne ko man la Muusa mu ne ko Muusa banu Israil mooy mu laaj ko lool ne ko yow yaay Muusa banu Israil mu ne ko waaw kon mooy la la doxoon la andi woon werante ba feeñ na mooy lii tontu ndax Seydina Al Xadir da ne ko ndax yow yaay Muusaa bu banu Israayil mu ne ko waaw man mu ne ko nag dama bëggoon ànd ak yow ngir nga xamal ma ci li la yàlla xamal xam-xam bi la yàlla xamal ci loolu laay ut mooy nañu gis bala ñoo jàll ndax bala ñu naan dinañ ci ñëwaat fàtte ko muy ñu gis ne Seydina Muusa alayhi salaam amul sikki sàkk moo gënoon ci jamono loolu du lu ñuy sikki sàkk bokk ci ulul azm ci yonent nekk troisième position ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam ak Seydina Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam mais malgré loolu mu nangoo ne day jàngi te lan la wax taalibeem bi laa raxu damay dox hatta ablugha majma'al bahrayni aw amdiya huquba man gis nga xam-xam bi ma bëgg wuti comme que sama borom wax na ma du ma rëy rëylu naan waay man man may yonent boo xam ne li ma defal yépp di wax ak man wa kallama Allahu Muusaa takliman yooyu yëpp waxul lool de mais mu ne xaaral ma dem mu ne taalibe bi man damay dem dinaa dox nag mooy lu yoon wi yoon wi lu mu laaj dinaa ko def laa abraxu du ma deñ di dem fekk jotuma ma majmaal bahrayni fi ñaari géej gi laale aw am liya xuquba même bu laaj na quatre-vingts ma dox ko garaawul bu laajee doxu quatre-vingts ans garaawul dinaa ko dox ñu gis kon dox sonn ngir uti xam-xam ci koo xam ne kat mooy ku yàlla tànn la yónni ko ci jaam yi mu ne mu dem di jàngi ne pare naa ngir xam-xam bi ma uti ko bu dee quatre-vingts dox rek dox bi la wax de aw am bi xukk mooy fi mu nekk ak fa muy gisee le professeur le maître nee na bu dalee bu bu jaree quatre-vingts ans a dox quatre-vingts ans ñun moom suñuy néeg la ñuy ne kaset yaa ngi léegi sax waxatuñ cassette ma renouveler boog sama wara sama warit mansu bi waritukum ahadukum bi waritukum haadi waxoon nañ sànq fop yi nga jàng nga koy renouveler kon nag voilà fichier bi mu ngi nii logiciel baa ngi gaay xam-xam baa ngi nii yow am nga internet wala télécharger lañ lan la ko jox la ko déglu rek lañ la laaj waaye duñu ko def malheureusement ba pare laaj ñépp yow li ngay laaj tontu baa ngi ci nga yor mais comme que duñ def benn effort fu ñu jógee laaj te buñ la tontoo bu ëllëgee nga laajaat laa même chose loolu loolu après sax yow da ngay dem ba da ngay soof waay dañ naan li nga laaj démb boo mooy wul deux une semaine après mu laajaat la ko mooy ne ñun xam-xam en général jaraluñu dara jaraluñu dara tardé euh, ab añ kese xam-xam jaraluñu ko añ ba pare war a sees xam-xam jaraluñu ñu bàyyi sées Seydina Muusa alayhi salaam nee na bu ma doxee quatre-vingts ans pour rek agsi ci maître bi doy dinaa ko def dinaa ko def de kon nag foog ñu xoolaat suñu bopp ah mooy yàlla du ñu yombalal lépp ba pare ñu yaanaan yi yaa fuus ndax ñun ku ku góorgóorlu ci ñun di nga dajale xam-xam boo xam ne bari na ci ñu njiitu woon duñ ko dajale ñoom liñ doon wër ci ay dëkk di ko dajal di dem Sham Iraq Yaman Misra yow da toog sa biir néeg loolu lépp fekk si la mais yitte bee fi newul aw am diya xoqubaa ñun waxuma lool aw am diya saatay ne duñu ko def ñaari minute daqiiqa tey ne duñu ko di passé ñaari minute laa wax duñ ko passé ci xam-xam jamais ba pare nag bari ay foog naa yaakaar naa xamoo noppil xamoo bul wax ndax soit da ngay réeral sa bopp réeral ñi ci des kon ñu gis ne Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam malgré ak kim doon mu nangu jàngi kon tamit nit noo man di toll même buñ nee ne yow yaay jàngale ci daara ji yow yaay sayxul suyuuxi titre yooyu nga xam ne léeg-léeg gars yi pour góondi rek la wolof moom bu la ko waxee jàppal ne yow ak boo fenn bu la nee sayxu suyuuxi bu yeboo nga dem ren nga dem dem dem ci sa wa nga dem tàmbaliwaat baax ndax loolu ñun dañ koy wax ngir raggalante ginnaaw waaw bu la ko arab waxee nag dëgg la ñoom moom yooyu ku xamul nii duñ ñëw naan la waa ji ah waxuma bon waxuma ñi xamul ci ñoom mais ñoom en général kuñ ne kii boroom xam-xam la lu ci bari bokkul ak li ma bëgg a wax mooy bokkul ak ñun niñ ko woyofale mooy malgré loolu mooy Seydina Muusa mi yoon jàngale alayhi ñu yónni ko muy jàngale moom moo ne day jàngi kon yow loo man di toll ak foo man di toll ci looy jàngale boo gisee koo xam ne am na loo yoru ci xam-xam demal ci moom bul rëy damal sa laaf ndax kuy rëy rëylu du am xam-xam calam jota yor du barkeel te bu moywul après day naax saay du deseeti dara mu desi tiitrub neen dootul nangoo wax ndax kat bu waxee nit ñi xam ne waa ji nekk xamatul dara kon mooy il faut ñu nangoo jàngi ak foo man di toll boo gisee ku yor loo yorul bul xool ban sant la yor noir la man may arabe non non non ab araab la ñoom gëmuñ dara du mënuñ ma jàngal dara man mi jóge Sénégal déedéet déedéet ndax ñu bari ci ñun noonu la ñuy def ay man ju Sénégal laa jóge aw man arab yi mënuñ ma jàngal dara naar yi mënuñ ma jàngal dara loolu noonu mooy rëy goog ngay bàyyi yow bu dee am yonent mooy def lii te kii koy wax kat mooy xamul dara moom de toute façon xamul dara ndax boo ko laajee ci njàpp léegi du ko xam c'est sûr loolu moom c'est assuré moom mooy wax loolu kon mooy kon Seydina Muusa alayhi salaam def loolu mais bi mu agsee xoolal bi mu agsee dafa wax li mu bëgg a jàng tamit dama lay topp li ma bëgg mooy an tu'allimani mimma mimma 'ullimta rushda nga jàngal ma ci liñ la xam ne moom la la yàlla xamal mais xam-xamu spéculation déedéet loo xam ne dama ciy gindeeku rush dan loolu la xam-xam day jariñ mais xam-xam bu dul loolu du jariñ loolu du jariñ de bëgg rek ñu naan diw mooy titre bi moo yor titre bi déedéet ndax ñu bari lool la wa rubbama gharra al fatal jihaadu léeg-léeg nit ki koy li koy li koy li koy wor mooy waaye comme que jihaad a xew mu ne ci ngir ñu ne waa ji moo di guerrier moo di moo di zoro al jihaadu wala lan wala xam-xam idi waaye rek xam-xamam boobu ci xam-xamam bu bari boobu lan la ciy soxla an yuqaala fulaanun aalimun ala rijaala waa ji boroom xam-xam la moo féete nit ñi kaw déedéet yonent Yàlla Muusa alayhi salaam dafa ñëw ne man lii laa bëgg a jàng waaye tamit kiy jàngale il faut ndax ñu bari ñu bari ñoo xam ne loolu mooy seet dañuy ñëw ne lii lañ bëgg a jàng mais ñoom xamuñu ñoom li li ñu ne sax moom lañ bëgg xamuñu mooy lan dégg naa sëñ bi di ko wax keroog yow ñe xadiis ngay jàng si mais bi mu ko nee lii xam-xamu xadiis mu ne ah non non non lii de man du loolu la bëgg a jàng mooy foog tamit yow nga xam man lan moo ma tax a jóg. waaye it sëriñ bi déggal Seydina Alxadir yonent bi saa saa nee na mu ne ko da ci li fa mu jóge ne ko man dama yor ana ala ilmin min Allah man de. maa ngi ci kaw xam-xam boo xam ne buur yàlla moo ma ko xamal yow xamoo waaye mu ne ko wa anta ala wa alam mu ne yow yaa ngi ci kaw xam-xam boo xam ne yàlla ci xam-xamu yàlla bu mu la xamal man xadir xaw muy mu leer gis nga gis ne franchise ak nekk ko saadiq mooy ne ñëwul ne comme que kii day jàng si naa ko jaay ne man damaa xam lu li ci kaw ak li ci suuf lu déet yow yemal ci li nga xam mu ne ko man am naa xam-xam boo xam ne yàllaa ma ko xamal yow xamoo ko waaye yow am na xam-xam boo xam ne ci xam-xamu yàlla bu mu la xamal man mii nga ñëw ne ma jàngal la xaw ma ko mu leer ba pare nag ginnaaw loolu mu tegal ko condition ndax njàng mu ne day am ay condition yu ñoo xam ne mooy aadaabu taalibil ilmi wala aadaabul ilmi muy tegginu xam-xam ndax xam-xam daa am lu mu laaj mooy teggin yooyu du du du du lu ñuy marchander du man maanaan waa ji comme que noo graawul boo gara lu lu mu bëgg rek ma bàyyi ko ci déedéet xam-xam bi moo d'accordul loolu yow boo ko d'accordee d'accordu ko déedéet moo tax mu ne ko Seydina Al tegal koy condition nag ne ko nag boo ma toppee fala tasalni an shay man nag professeur laa boo xam ne bëgguma ku ma laaj voilà bu ma laaj dara dara mbir mi du ab école la ñu toog dañuy ubbi daara ñu toog déedéet daara ju mag ji lañ ne muy kaw suuf di dox mooy école bi gën rëy suuf si suuf see gën suñu suñu classe yu ndaw yi ñu dugal waaye suuf si suñu borom nee na moo tax mu ne ñu xool jawwu jeeg yooyu wa fil ardi ayatun lil muqinin waaye wa fi anfusikum afala tubsirun lu kaw suuf rëy rëy rëy daara jooju sa daaray bopp yow moo ëpp suuf si wa moo tax mu ne wa fii anfusikum wa fil ardi aayatun lil muuqini kaw suuf dama fee def ay aaya yoo xam ne lu ne rek pour ñi nga xam ne ñoo yeewu te ñi nga xam ne ñoo am gis bu leer ak yaqin dañ ciy gis lu ne da leen di dañuy xam ne mooy yàlla leen di wan lu ne waaye xoolalim ci teg waaye wa fii anfusikum ci seen biir afala tubsirun xanaa amu ngeen bët bëtu clairvoyance mooy ne au ngay génn di wër fu ne di seet xamal sa bopp boo xamee sa bopp xam sa borom Seydina Xadir ne ko man nag dama nekk maître boo xam ne kenn duma laaj bu ma àndeek yow bu ma laaj fala tasalni an shay'in waaye dinaa la toon hatta uhditha laka minu dhikra dinaa la lu ma def lu ne rek bu doon tey classe bi action bu ma def bu ma laaj dara mais bu ñu paree dinaa la dinaa la expliquer lu nekk lu taxoon ma poser acte sànga Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ne ko insha allah loolu dinaa koon mu ne ko nan ngay muñe loo xamante ni xamagoo mooy ne yooyu mooy mu ngi koy mettre en garde pour tamit xam-xam loolu la nit il faut ñu kuy jàng si nga xamal ko ne xam-xam bi du lu woyof inna sa nulqi alayka qawlan thaqilan loolu la suñu borom wax yonent mi alayhi salaam mooy alxuraan jii ñuy wàcce ci yow du lu woyof loo xam ne bon bul foog ne ay deux minutes après quelques conférences ñibbi mooy tax nga man ko de fekkeel sans conférence doo ma sa doon borom xam-xam de conférence du du du jam du bërëbu ut utu xam-xam sàkku xam-xam di nga fa xamee yenn mu jox la ay piste mais ku bëgg xam-xam da ngay nangu joonjoog boroom xam-xam yi ak yi nga xam ne ñooy téere yi loolooy may xam-xam de mille conférence boo ko dajale woon di fekk A ba Z taxul nga toog nga tudd nga am titre boroom xam-xam ci ñi xam laa wax de pas ñi xamul kon mooy affaire yi fokk mu leer mu wax kon affaire yi lu leer ñu teg lu leer ne ko est-ce nga mën a muñ yi may def ndax ànd ak man noonu daa am yu mu laaj mooy dafa am préalable mooy il faut nga nekk saabir koo xam ne da ngay mën a gis yoo xam ne sincère yu naqaree accepté la mais nga accepté mun na ko insha allah dinaa ko dinaa ko man bu soobee yàlla léegi nag ñu commencé dem ah nee na biñ taxawee comme que ci géej gi noonu ci tafes gi lañ lañ daje ñu taxaw benn gaal di romb yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ñu xàmmee boroom gaal yi xàmmee Seydina Xadir ñu xam ne Xadir la comme eh waaye sëñ baa ngoog waaye tey ah waaye sëñ bi moom. ñu yéegal ñu ñu mooy ñu dugal ko comme que xam nañ ne daa bëgg a dem ndax ku taxaw ci arrêt en général mooy ne daa bëgg a voyage mu taxaw ci fi ñuy embarquer taxaw borom gaal yi xàmmee ko ñu daal di koy jël mu dem ba ci biir daldi di euh, euh, toj benn partie ci gaal gi mu daal di koy fel Seydina Muusaa alayhi salaatu salaam ne ko mooy mënu mooy affaire bi da koo jële kaw ne ko mais yow da ngay da ngay doy def da ngay toj gaal gi da ngay li taxriqa li tuxriqa ahlaha lii da toj gaal gi mais comme si mais luy day tax gaa yi gaa yi mooy quand même pas tuumaal sëriñ bi ne ko yow da koo def te sa yéene moo doon labal ñu non mais da ko yow da ngay toj gaal gi te loolu conséquence am ndax boo tojee lii ci géej gi gaal bi nga fellu ko ndox mi dugg mooy ñun ñëpp ay lap mais laqad jita shay'an imraa mais quand def nga affaire boo xam ne nag bu ñàng la quand même ñu gaa yi ñu ñu dimbali yóbbuñu te nag gars yi dañ leen a jël yóbbaal leen sans passe mooy ne gaal gi gaal gi genre kii la genre tata la rek bu doon tey mooy tataay mooy ab transport en commun woon bu yóbbu ay nit mooy transport ngay fay ñu lay yóbbu mais ñu moom comme que dañ koo xam ñu yóbbu ko sans mu fay dara moo ki mandal mu ne ko mais yow ñu yóbbu ñu gratuit coura gratos gratuitement nga bëgg a def lii mu ne ko da fàtte ne waxoon naa la sama daara amul question waxoon naa la bu ñu àndee bul laaj mu ne ko nag jéggal ma dama ko fàtte woon mooy ne tamit kiy jàngale il faut muy nangu tamit di nangu di nangu lan ngantu ngantu taalibe yi bu xamee ne kii ngant tax mu def même bu dee def na lu dul noonu mais tey ko nga man koo muñal mu ne ko waaw baax na mooy dàq ko ci saase ne ko ah, non non non non man waxoon naa la c'est fini kon demal sa yoon doy de mais dana ko waaw baax na comme que xam na ne tamit da koo fàtte ñu demaat ba ci kanam ñu wàcc gaal bi di dox ci suuf mu rombay xale yi fo mu jàpp mu ñëw ba tiim benn kenn ki jàpp bopp bi wëndeel ko mu bon seetaan ko tu film yi moom mooy ni japonais yi bon bu ñuy dem ci benn prison di bëgg libérer seen benn waay garde yi dañuy kii rek ku njëkk ki jàpp fo foqal la sa sa sa sa dox xëcc la ndànk bala laa keneen kee gis moom mu foq doq ndaw oh, oh, waa ji xale bi xale bi faatu ci saas léegi nag Seydina Muusaa alayhi salaam ne ko mais aqatalta nafsan zakiyatan bi ghayri naf laqad ji'ta shay'an nukran mais yow lan moo tax ngay rey nit koo xam ne deful dara ab xale ab innocent xale nga xam ne deful dara mais kii lu mu def ba koy rey mais xam nga ne tey li fi jëf moom jëf ji jëf ju ñaaw na mu ne ko boobu nag bii yonent ma sar sam nee na du fàtte mais mooy li mu gis la manula la ndax moom dafa seet xaw naa xool naa xool fu mu utal lay sëriñ bi mais gisu ko mooy ne kii quand même xale la xam nga bu doon mag sax man nga ne amaana dafa am crime bu mu defoon mu def mais xale mu ne ko lu tax nga koy rey waaye def nga fi loo xam ne baaxul waay ah. yow am nga ne bu la fi flic dinañ la embarquer kon on bu doon tey loolu lañ la yow xam nga ne bu la fi flic yi fekkoon yow yow nga rey bakkan saar yi mu ne ko waxoon naa la ne mënoo muñ ah mënoo muñ ci may def léegi nag mu ne ko bu ma bii di ñëw mooy beneen étape bi bu ma defaatee benn benn benn euh, objection ci ngay def bu boobaa man man nga maa libeere waaye bala ñoo ñëw ci loolu dama ko na doon fàtte mooy euh, Seydina Al Xadir salaam ak Seydina ndax moom moom moom en fait euh, borom xam-xam yi ëpp ñëpp ci jumhur dañ ne yonent la jumhurul ulama <coughs> comme l'imam imaam euh, al Hafiz wax na ko imaam al Qurtubi rahmatullahi alayhi que ne ñi ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne comme li Ibn Atiyya wax dañ ne dañ ne moom yonent la. Seydina Al Xadir am na nag ñu ne góor gu baax la woon wala la mais insha allah li ëpp daal dañ ne moom ab yonent la mais xoolal <coughs> mooy xam-xam bi mu wax noonu mooy xam-xam bi mu yor de toute façon mooy moom la Seydina Muusaa ut si woon bokkul ak bi mu yor te wax na ko ci début bi ne ko man yow naa xam-xam boo xam ne yàllaa ma ko xamal xamoo yow it am nga xam-xam boo xam ne yàllaa la ko xamal xaw ma bi ñu nee ci gaal gi noonu benn picc ñu jekki benn picc jekki ci ndox mi mooy bu cofee noonu nga gis benn toq wadd mu ne sey Seydina Muusa alayhi salaam ba léegi ñu ngi ci loolu lépp ci école bi la de mooy ne gis nga bi ñu dajee ba fi muy jeexe cerce bu nekk man nga cee jànge lu la lu la defar defar sa sa sa saw askan ba ila ba ba yow malxiya mu ne ko xoolal loolu moo tax nag ànd ak ànd ak boroom xam-xam dëgg dëgg mu am solo mooy ne yow yi nga xam ne doo ci sax bàyyi xel am picc mu naaw fii jaar nii quoi yooyu tem sax nga ne xoolal picc yi nag dañoo soof ñoom buñ fi jaaree rek li ma bale yëpp dinañ ko yàq mais mu gis mu cof lool mu ne ko gis nga toog comme li mu cof noonu mu rot mu ne sama xam-xam bi ma am ak bi nga am ci xam-xamu yàlla mu ngi mel ni nii mooy du dara ak géej gi mooy géej gi ni mu tol lool pour won ko ne lu ñu man di am am xam-xam ci xam-xamu yàlla loolu du sax lu ñuy comp comparaison sax amu fi léegi kon bi mu rayee xale bi mu wax ko loolu léegi ñu continuer di doxaat ba ñu àggee benn benn dëkk ñu ne ñu laaj ne gars yi est man ngeen ñoo teral wa gi ganale ndax dañoo voyage yi voyage bu metti lañu ne mu fekk nag gars yi di nekk gaayu yu nay non non waaye ganale fan <coughs> non ñu bañ fa abaw an yudayifuhuma léegi nag mu am benn mu gis benn miir boo xam ne day waaja a daanu day waaj a daanu yuridu an yanqad dafa aqama ndax jamaadaat yi ñoom dañuy bëgg comme ñun mooy ne suñu boroom daal di ne mur bi bëgg me mur bi yuridu ba fa bëggoon a mooy miir bi waaj daanu mu daldi koy taxawal liggéey ko mu ne ko yow de da ba sëriñ bi sëriñ bi ah yow de suñu liggéey bii lii nga liggéey de moom manoon nañ ci am añ de yow gars yi comme que dañ leen ne ganelee leen ñu ñu bañ ñu nga liggéeyal leen lii manoon nga leen a laaj pay way pay goo xam ne dinañ ci mën a jënd añ bokk mu ne ko nag léegi nag fii nag lañuy ñuy tàqale ko mais nag dinaa la wax kon lii tax li taxoon ma def yooyu yëpp ah yonent mi alayhi salaatu salaam ne yàlla na buur yàlla yërëm Seydina Muusaa alayhi salaam mënoon na bàyyi rek mënoon na bàyyi rek mu continuer konoon te kon dina ko wan ay ay yu yéemee yéemee yéeme kon mooy ne xoolal xoolal li Seydina Muusaa doon jàng si lu ndaw la jot a la jot a gis la jot a gis ci xam-xam bi nga xam ne moom la Seydina Alxadir yoroon léegi mu commencé wax ko li tax mu doon def loolu muy kuy jàngale tamit baax na yow yi ngay def yi ngay def ngay wax fan nga ko teg di ko wax taalibe yi ndax am na ci ñoom pas tout le temps ndax am na ñoo xam ne soxla soxlawuñu yooyu ndax bu ñu xamee ne yow li ngay def yépp am na fu mu tegu am na ñoo xam ne loolu doy na mais am na ñoo xam ne ñoom dañoo soxla nga wax leen dalil bi lii nga def ana lan moo mooy cëslaayam ci alxuraan wala ci sunna wala ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ana lan moo ci ndax lan amaana moom bu demee ay nit nettali loolu ñooñu buñ ko nee fu mu tegu mooy manu leen a jox argument wu sama sëriñ ko def. xam nga yow ki nga jàpp ne yow mooy sa sëriñ mu gën a lële am na ñoo xam ne ñoom jàppewuñ ko noonu ki nga jàppe référence ñoom du référence ci ñoom. léegi nag ba mu demee noonu référence su ñëpp nag mooy yonent bi alayhi salaatu salaam kon booy wax ci diine yow del teg say wax di ko di ko utal. naan yonent ma saa saam lii la ci wax lii la ci def moo tax ma def lii bu ko defee koo wax indil ko lool moom mën na dégg say wax ndax koo wax keneen rek mooy wax ja day des moo tax Seydina Al Xadir alayhi salaam mu daal di commencer nag di indi lu taxoon mu def lool te waxoon nag ko ci début bi neewoon na ko bu ma laaj après man dinaa la wax lu taxoon may def li ma doon def mu ne ko boo gisee ma daal Euh, te ma daldi di damm gaal gi li ma ci felloon mu ne daa am ay li masaakiin ay miskiin a ko yoroon ñoo ko moomoon léegi nag man fa aradtu an a'ibaha ma bëgg koo ayibal mooy ma def ci ci gaal gi loo xam ne ndax gis nga ñun fi ñu wàcc dañoo wàcc moom ak yow dañoo àgg benn bu doon tey benn arrêt ñu wàcc mais gaal gi dafa continuer gis nga fi mu continuer am na benn buur boo xam ne dafa nekk ca tafes ga di xaar ànd ak i dagam gaal gu romb bato gu romb neex ko mu ne bii maa ci teg loxo évacuez mois les gens son de dedans maay borom ndax malikun yakulu ya yaxudu kulla safinatin ghasba dafa am benn buur boo xam ne day kidnappé jël ci par alalu nit moo taxoon ma def lool pour bu ko gisee mu am mu am ayib mu ne non bii moom soxlaw ko man ak ni ma toll di yor gaal yu fell moom loolu day yàq sama dara léegi mu ne fa kaanat amma safinatu fa kaanat li masaakiina ya'maluuna fil bahr bahr kon mooy miskin ndekete miskin mooy le mooy pauvre man nga nekk pauvre ba pare mooy eh, nekk di liggéey rek tekkiwul ne waa ji am naa mooy liggéey rek am na salaire rek mooy ne waa ji il subvient à ses besoins moo tax ñooñu l'islam boole leen ci azaka yi mooy azaka du ne koo xam ne amul dara dara kese kese rek lañ koy jox mais nit man ngay liggéey mais liggéeyam boobu doyu ko moo tax mu ne ay masaakiin lañ ay pauvre lañ ñoo xam ne yaamaluuna ñoo moom gaal gi di liggéey mais nag du loolu du leen subvenir loolu taxul ñu subvenir seeni besoin léegi mooy li ñu waxoon mu ne moom moo ko ayibal daal di centre li nga xam ne mooy yàq gi mu ne man maa ko def moom laa doon wax sànq bu ñu gis am màndikat wala yooyu ñu ne yàllaa ko ci xiir loolu déedéet da ne man fa aratu an ayiba ma bëgg ko ayibal mu ne léegi léegi jàpp leen buur boobu noonu ndax après buur bi buur yi ñuy gis mooy buur bi xam nga ne buur tooñkat buur boo xam ne moom alal yi li ko li tax mu des ci loxooy ñi ko moom mooy da koo neexut il suffit alal yi neex ko léegi mu génn ci ñu ko moom bokk ci moome la mooy gouvernement boo xam ne suuf yi daal moom mooy xool lu ko ci neex mu jël par exemple wala alalu nit ñi impôt bu ko neex moom daal alalu nit ñi day ñëw di di leen mooy raket la rek façon buur boobu la gaa yi amoon muy benn ngo gisoon nañ buur bu njëkk bi bi ne woon gaa yi ñëw leen ngeen génn ci diine ji ngeen nekk wala ma leen te loolu nan lañ koy xame bi mu ne wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahadan innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada ndax buur boobu noonu mooy ñoom ñu ne woon ki ñoon woon ñu ne ko def leen attention te def na bu leen dem ci marché bi ki bul dem ci marché bi di fa jaay waxaale bu metti luñ la ne lii lay jar ngay waxaale waxaale bu metti ba gaa yi gis la ëmmate nit ñi ñu jàpp ndax bu ñu jàppee innam in yadharu alaykum yar yar alaykum yarjumukum dañ leen di lapider dañ leen di raj xaañi xeer ba ngeen dee wala ngeen soit ngeen dugg ci seen diine dellu ñoom ci liñ ne wala ñu leen kon kooku mooy buur boobu noonu la meloon deuxième buur bi mooy kii mu ne kon ah, ki ci des muy ñetteel bi ñetteel histoire bi non euh, euh, ba deuxième bi xale bi mu ne xale bi moom ay waajuram dañu nekkoon ñoo dañu nekk ñoo xam ne ñu baax lañu mais xale bi bu màggee dina leen dévier ci yoon wu baax wi ñu muy fitnatul fitnatul awlaadi fitnaay njaboot say doom ak yooyu ñu bari kenn dooru leen woon laata ñuy am soxnaaki doom waaye ba ñu ko amee lañu lañu mooy farata yiñ doon def farata farata laa bi ñu bab am na ñoo xam ne seen doom moom lu ko neex neex na leen lu ko neex rek neex na leen seen doom moom kay lu mu lu mu kii mu ndag te nag seen doom mën na leen a yóbbu ci yi nga xamante ne nii baaxul woon ñu koy def ñu commencé di ko def ndax protéger seen doom moo tax mu ne xale bi ay waa waajuram dañoo nekkoon ñu baax léegi nag rey ji ma ko rey day tax suñu borom changer leen après beneen doom ji ñu am kooku ku baax la kooku du leen dévier xam nga loolu moom mooy du looy xam looy gis nit ñi rek xam ko léegi mu ne troisième pour ñu def lu gaaw mu ne kantaa boroom mur bi mooy mur bi ma jubbanti woon nga naan ma euh, manoon nañ ci am lu ñu lekk mu ne xale yi ay ay jirim ñoo ko moomoon fa kaana li yatimayni fil madinati wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana abuhuma saaliha fa araada rabbuka an yastaxrija kanzahuma an yabluga ashuddahuma wa yastaxrija kanzahuma rahmatan min min min rabbika mu ne kanta xale bi euh, miir bi mu ne xale yi xale yi dafa am ñaari jirim yoo xam ne ñoo ñoo moomoon kër ñoo moom kër gi dafa am nag benn trésor boo xam ne seen bàyyi moom la leen fa dencaloon te bu daanu woon waa dëkk bi gis ko mën nañ ko jël te ñoom ay ay ay xale lañ mu ne nag ma daal di koy defaraat ngir sa borom xoola fa araada rabbuka sa borom bëgg ne pourtant moo defaraat mur bi mais ñu gis mu centré loolu mu ne yàlla fa araada rabbuka yow sa borom neewu ko sax fa araada rabbi pour dégager na boppam mooy nga gis nga gis effacé mooy nit ki ndax nit ki l'essentiel yow du yow nga feeñ du yow nga feeñ mais yow feeñalal dëgg rek moo tax neewul ne fa araada rabbi mënoon na ko wax te du na woon wàññi dara mais mu ne fa araada rabbuka mu bëgg yow sa borom yow mu Seydina Muusa alayhi salaam mu namm def xale yi màgg ba ñu mën a jëriñoo li nga xam ne mooy trésor boobu xoolal xam nga lii ñu ngi amaale fitnatul awlaat bi ma wax léegi xoolal ñaari xale yi muy xaleek xale li ñu wutee xale bi mu rey ak xale yii nga xam ne ci seenu baaxu waajur moo tax waajur ju baax am solo seen waajur wu baax moo tax suñu borom tàggatal leen ñaari yonent ñu ñëw liggéeyal leen loolu yombul ñaari yonent la yonent suñu borom tàggatal ay ay jirim ay xale ñu jóge fu sori ñëw ba seen kër ngir liggéeyal leen seen miir buy daan ndax lan seen mbaaxu baay moo tax mu ne wa kaana abuhuma saaliha seen ñaari waajur yi dañu nekkoon ñoo xamante ni ñu baax lañu loolu moo tax waajur bu mu jàpp ne yi muy def du am répercussion ci ay doomam bañ a am seen bari na ñoo xam ne li leen muccal li tax ñu ñu àgg fi ñu àgg seen waajur la te loolu sax loolu sax bu daana ko moom loolu sax mooy mooy règle bi daanaka ñi ngay tudd ñi ñi ñu lay tuddal ci ñu màgg ñu xoolal rek seeni waajur en général nañ lañ meloon ak ñoom nan lañ meloon moo tax dañ naan boo seetloo bu baax sax danga naan non lii c'est ko foru ko quoi waa ji nag nii mu mel foru ko ndax quand ku juddoo ci environnement bu mel noonu mooy ne loolu mën na nga mu fii mu génne ak mbaaxam ngi yor loolu foru kon waajur bu baax. ñuy bàyyi xel ci ji ñuy jëm ci suñuy doom mooy ne yow ay at man ngaa génn àddina sa jëf jënga doon jëf 1800 wala 1980 1985 mu am répercussion sa sa doom buy dund 2050 loolu nag mooy il faut ñu koy bàyyi xel te xam ne kon loolu mooy zurriya loolu la mooy du loo xam ne ñu bari nag li tax ñuy def yenn yi mooy du ñu sóoraale ëllëg du ñu sóoraale ëllëg xam nga am sa doom joo xam ne gaa yi naan bi baayam de tey gis ngeen bàyyi kii bàyyi ma bàyyi bàyyi ma dir guerrier mooy pas guerrier même ma saay saay ngeen baal ma xam nga da dégg nit ñi di wax lool waaye ma masa saay saay nag xam nga loolu rafetul mooy loolu quand même mooy ne pourtant xale bi mën naa bañ a def lool sax nga gis ñenn ñi lu mu jéem a def ci lu baax sax jéem a wut xam-xam ñuy gis ci mosquée yi gars yi di ko renvoyer maamam ak baayam ba léegi moo baayam doon doon solaar moo dàqoon a naan ñépp mooy ne lan moo ko lan moo waral lool ndax baayam yam doon def wala maamam ama faalewul woon sax ne lii dina am répercussion moo tax nit booy def lu baax defal te nga xam ne lii moo tax lu baax du suub yàlla du inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin buur yàlla du sànk payuk ñi nga xamante ne ñooy ñi rafetal yow rafetalal te yàlla tax kese buur yàlla moo lay yoral sa njaboot ndax xam nga ñaari jirim yii amaana amaana amaana seen baay yi yaay ji xalaatuñ ne woon ne seeni doom lii ñu mel nii dinañ ñëw di leen liggéeyal mais buur yàlla defal leen lool léegi nag mu ne ko foofu nag la affaire bi yem lii mooy nettalit interprétation li taxoon may def mooy dëgg-dëggu li taxoon ma li ma defoon yi ma yi nga gisoon ni ma ko doon def du noonu pour yow lii wa taxoon loolu nag mooy ne kon l'essentiel pour nit boo bañee tàbbi ci ci ci alkande mooy ne yow l'essentiel mooy nit ki nit ki na la leer ne moom réellement nitu yàlla la jeex boo ko xamee xam nga ne moom nga ko gis te loolu lay loolu dundam noonu la loo ko gis mu def mooy sunna lay doxal bu defee yu la jaaxal yow bu dee mënoo ko laaj bu ko bu ko diiŋa ndax de toute façon koo xam ne yow mooy ne yow yow yow jëfu zahir yi nii amoo dara loo ko ci reprocher mooy modèle bi sax mu def lu la jaaxal yow waroo tëb di ko di ko rentrer noonu naan xoolal rek nii rek lañuy def déedéet mooy ne yow yow l'essentiel loolu nag mooy l'essentiel pas léegi ku def lu extraordinaire rek ñu ne waa ji noonu la mel déedéet bu xaabakat yi di def yu extraordinaire magicien yi yow loolu nag pour nga xam nag dëgg-dëgg kii kan la nan laay xàmmee am magicien ak koo xam ne moom nitu yàlla la nan laa koy xàmmee mooy damay xool sunna laay teg alxuraan nan la mel ak moom ndax huwal mizaan mooy balance ma ne ah man daal xawma ma wax daal la waajo waxu kalaamul awliyaa lastu afham li annani ana wa xawma kama qaala al fataa abdul wadud kalaamul awliyaa lastu afham xawma man mu ne man leer na l'essentiel na ma leer na wàllu mais pas ku tëb rek di def lu ko neex ñu naan nag saay nag fi attention li gars yi doon sàngaraam si da ko da koo sàng da koo soppi mu nekk meew moo tax loolu xam nga wàllu yu def loolu loo xam ne leer na ko ne yàllaa ko xaraamal mooy ndax moom loolu bu ko defee day indil jax-jaxal nit ñi te meew gën a yomb meew quelques centimes 64 centimes nga am demi écrin bi nga jëndi sawaay champagne bu cher bi cinq euros walla yooyu soppi ko meew bon mooy ne yooyu yooyu moo tax léegi nit kooku mooy fi ngay xàmmeewe nag ñaar ñi mooy fokk nga teg ko ndax bu amuloon balance rek mooy yow da nga am problème affaire yi da nga naan non am na ñuy def yoo xam ne yu extraordinaire lañ te duñu dara mooy ay da ngay gis euh, ñi borom xërëm yi ñuy def léeg-léeg ñu def yoo xam ne ku ki gis nii da nga am mais lii lu yéeme la nitu yàlla bi di def lool yow bu dee ne yow amul balance buñ leen di natte man nga leen a bañ a ràññee moo tax balance bi mooy alquran ak sunna yonente mi alei satu salam lan la mel ak ñaar yoon bu ci jaaree ci la ne irrépro irréprochable ma ne nag kon man li muy def xaw ma ku ma laaj mais diw moom li mu wax keroog wala li mu def ah, man de xaw xanaa nga laaj du ma ci àddu ndax xaw ma ndax leer na ma ne leer na ma ne man ma yow yow mii laaj mosoo ko gis mu def lu wuteeg sariya mosoo ko gis léegi bu waxee lii dafa yéeme gaa man yéeme na ci man mais man xaw ma loolu la Seydina Alxadir lool la loolu lay wane foofu tamit bokk na ci li muy jàngale foofu yonent ci Muusaa alayhi salaam mooy ne yow moom ndax bi muy ñëw buur yàllaa ko ne kii sax dinaa la booleeg sama benn jaam boo xam ne ci sama jaam yi abdan min ibadina kon loolu yow il suffit boo xasee xam loolu mooy yooyu nag noonu nga ciy génne kon mooy histoire boobu muy xam-xam kon liñ ci gis mooy nit bu toog ba naw ba naw boppam kon ak lu ko yàlla mën a may ci xam-xam na xam ne wa fawqa kulli yi ilmin alim loo xam lu ne boroom xam-xam bu ne am na ko ko plafonné ba mu àgg ci yonent bi alayhi salaatu wasallam moom moo plafonné ñépp ndax mooy ndayu xam-xam yi lépp ci moom lay balle léegi kon mooy modestie nit ki loo mën a xam nga modeste ndax boo moytu buur yàlla dina indi ab ab xale boo xam ne fooge woo ko woon mu jommal la léegi ci kanamu nit ñépp nag ci kanamu nit ñépp mu laaj la lu la gatloo loo xam ne boo moywul ñi ci biir mbooloo mi ñu bari ci ñoom xam nañ te amoon nañ njort ne xam nga ko peut-être sax xamoon nga ko bu yàlla fàtte loola ngir wan la ne il faut pas nga yëkkati sa bopp ak li Seydina Xadir wax gis nga cof bii alayhi salaam ndox picc bi cof suñu xam-xam boo ko gam-gam xam-xamu yàlla manul ko sax comparer léegi bi ci mujj muy beneen histoire bu mujj bi muy pour ñu gaaw ndax suñ bi day jàllale benn information mooy zul sayyidina zul qarnayn radiyallahu anhu moom moom wax yi bari na ci moom mais loolu dañ koy tëb léegi mooy moom dafa nekkoon buur boo xam ne buur yàlla nee na naa inna naa la fil ard maa ko jàppandal ci kaw suuf te lépp loo xam ne buntu réussite buntu développement buntu li nga xam ne mooy tax nit ki jëm ci boroomam ak tamit luy doxalum réew suñu boroom nee na lu ci nekk ma jox ko clé bi fa atbaa sababan walla ci beneen ci warsh fattabaa sababa mu topp yooyu nga gis ne moom dafa newoon buur boo xam ne bu maanu la bu wuteek ñaari buur yiñ gisoon muy fitnaay nguur ndax bari na nit ñoo xam ne seeni discours rafetoon na laata ñuy jël nguur mais buñ jëlee nguur gi danga naan ñii kay xanaa doonul woon ñoom ndax bu ñëwee ci réalité yi exercer nguur gis neexation yi ñu commencé yi nga xam ne nag moom lañ doon wax yu baax yépp ñu commencé ko bàyyi yooyu mais Seydina Zul Qarnayni radiyallahu anhu li mu def xoolal mu jàngal ñu am sol mooy ne nekkul nguur toog ci paleem ay dagam wër ko ak ay conseillers ay bëkk néegam mu doy doo xelu ay conseillers kese déedéet dafa commencé di dox hatta ida balagha maghrib ash-shams waaye dem ba mashriq fu ne mooy di wër ndax nit boo jiitee ay nit doo yem ci sa pale doyloo sa waa parti liñ lay wax sinon gars yi lu la neex rek lañ lay wax mais dafa sol dàllam di wër ba pare di doxal justice ba mu ñëwee ci ñim ñoon ñenn ñim ñëw qul naa ya dhal qarnayni imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha minhu husna suñu borom ne ya dhal qarnayni mooy nit ñi de toute façon li tax yàlla wax ko mooy li ñu doon def mérité nañ mbugal leen mu ne ko bu la neexee nga mbugal leen bu la neexee nga def ci ñoom yiw mooy nga jéggal leen waaye xoolal justice bi mu doxal amma man zalam fa sawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fa yu'adhibuhu 'adaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an husna wa sa naqulu lahu min amri na yusra loolu mooy justice mooy ne bi mu ñëwee justice la doxal ku jubal gëm yàlla jubal respecter norme yi respecter loi yi kooku dañ koy sax féliciter ndax tamit bu dee ne yow ñuy def lu baax doo leen féliciter loolu dafa baax ngir ñi nga xam ne ñooy def safaan bi ñu man leen a ñu man leen a ñu mën a jàppe ñooñ ay royukaay mais bu dee ne yow kiy def lu baax nga teg ko ay punition nga xam ne moom ci commerce la nekk nga koy raqueté ndax lan yorul sa carte parti bi nga fi jaaree keroog di discours tàccuwul tëjul magasin wam ñëw fekke rassemblement bi moo tax naa ko dóor ay taxe bam xam ne duma moroomam xam nga loolu loolu du justice falu naa ñoom diw ba fi nguur sàngam newee moo fi newoon kon ma teg ko ti loo xam ne deful dara loolu loolu loolu du justice mu ne kanta koo xam ne nag dafa jéggi yoon amma man zalama tooñkat di di di di di di di bi li nga xam ne lu waaye fuñ ne fii la yem mu continuer mu ne waajooju nag dinañ ko mbugal xel seef nañ ko mbugal te après ñu delloo ko ci boroomam mooy bu deewee suñu boroom teg ko fa mbugal mu naqaree naqar loolu mooy gis nañ ne yabul ci pale day wër di xool ñi nga xam ne ñoom lay administrer ndax il faut kiy jiite muy xam ñi muy administrer ci lan la ñuy dund mu xam réalité yi xam kilo ceeb lu muy jar kilo suukar lu muy jar mais xamoo ci dara ba pare bëgg di bëgg di tëralal nit ñi ay loi loolu man da di créer ay taxes yow taxes yi ngay teg est-ce que xam nga ne gars yi est que mën nañ koo fay yow yooyu yëpp lépp ñoo la koy defal boo duggee ci ascenseur sax dañ la koy bësal xamoo ci dara ci loolu loolu du yoon del génn di wër bu dee Sénégal demal ba ñokoloko ba Tamba fu ne Casamance Bawol fu ne Thiès fu ne demal mais doo toog rek ci palais bi noonu gars yi wër la nga naan diw les nouvelles euh, comment déedéet Seydina Zul Qarnayni loolu la ñuy wan fattaba sababa muy dox dem fu ne mu dem fa waaye bi mu fi mu mujjee ak xoola peuple boobu ne ko inna ya'juuja wa ma'juuja mufsiduuna fil ard mu ñëw ñu daal di koy nangoo mu mooy nit ñi dañ koo ñeme ba man koo mën a wax seeni doléance ndax bari na ñoo xam ne bu président bi ñëwee dañuy sélectionner ñi koy téyal ak bu waree ñëw comme Fuuta ñu sélectionner ñi nga xam ne ñoo ko war a teeru ba jël parole ñépp ci parteem lañ bokk lu ko neex lay wax loolu du yoon Zul Qarnayni dafa agsi gaa yi ne ko inna Yaajuuj wax ko problème mu dëkk am na benn ay ñu naan Yaajuuj Gog et Magog ngeen koy wax ci tubaab ñu ngoog ñoom dañuy yàq ci dëkk bi est-ce que fahal naj'al laka xarjan ala an na baynana wa baynahum na sadda est-ce que duñ la xoola ñoom ñu pare tamit ngir contribuer ngir luy doxal tamit luy faj seeni problème ñoom it nekku ñenn population yi nga xam ne dañuy toog rek naan lu jógewul ci nguur gi nguur gi na dañu defal lépp déedéet xoolal li ñu wax fa hal naj'al laka xarajan est ce que du ñu génn ci suñu poche loo xam ne ñun ñooy cotiser dajale nangu la koo jox ngir nga liggéeyal ñu barrage boo xam ne mooy tax li ñuy menace bi ñuy dal ci jóge ci ñooñu ñu daal di koy régler kon mooy population yi noonu il faut pas ñëpp di xaar leen ci nguur gi kese nguur gi nguur gi nguur gi mais def leen man caaroy laa dëkk Pikine fii day taasaa su ne nguur gi li yàlla xam doy na mais bu ñu toog rek nañu fexe famille bu man dara quartier bu man dara ñu am lu ñu teg ne ñun ñoo dóor lii ci taabal bu autorités yi ñëwee ñu ne ñun ñoo def lii contribution ngir ngeen defaral ñooy ay canalisation la ñoom loolu lañ def waaye xoolal mu ne leen li ma buur yàlla jox moo gën lool man lenn laa soxla fa a'inuni bi quwwa mooy kenn du jiite tamit am réew ne man rek ko koy doxal maay créer emploi yooyu wax yu tardé la emploi nguur du ko créer da ngay créer conditions yi tax nit ñi di créer emploi mu ne fa a'inuni dimbali leen ma bi quwwa ci seen doole mooy dañoo bëgg a defar seen alal ji garaawul ndax li ma yàlla jox moo gën li ma bëgg nag mooy yéen impliqué wu leen projet bi dangeen ngeen koy moomal seen bopp ndax moo tax ñun ñun dañoo tardé suñu yii nii daje ñun ñi nga xam ne ñoo bokk rek fu ñu jàng bokk côté bu ñu jàngee daje ne ñoo jiite réew mi di teg suñuy plan yoo xam ne population bi sax làkk bi ñu leen koy waxe xamuñu ko làkk bi ñuy wax di ko wax suñu projet yi xamuñu ko def ko ay kii ci tali yi di ko kii ci panneau publicitaire yi maire yi ñëpp ci nit ñi foofu xamuñu loolu mënuñ sax liir lool mooy il faut nga impliquer leen fa a'inuni da leen jàppale leen ma bi quwwa jël leen seen doole laa bëgg ngeen booleeg man ak li ma yor ñu tabax affaire bi ba def barrage barrière boo xam ne barrage boo xam ne day tax gars yi duñu mën a du mën a dootuñu mën a menace boobu dootul am mu day faut faut pas suuratul kafi bi bo gaa yi nguur yi war na waxuma nguur mooy ku ne mën nga cee jële li nga li nga li nga soxla ni ñuy doxale nguur loolu lañu Zul Qarnayn radiyallahu anhu def waaye xoolal mu def benn bari barrière mooy tamit ngir lan ngir bañ ñiy lore fële ya juuj ak ma juuj ngir ñu bañ ñëw lool mooy tabax prison loolu ci téere la bokk prison la mooy ñi nga xam ne dañuy dox ci kaw suuf di yàq dañuy ut ay ndungu siin di leen fa dugal man nañ ñàkk mooy ne dafa tabax ab barrière boo xam ne nee na mooy tax ñoom du ñu mën a accéder toon nit ñi loolu mooy prison tamit il faut nguur mu am koo xam ne yàqkat yi fa leen di denc làq leen jant bi ba ñuy bala ñu yàq dëkk bi loolu la nga gis nguur bi mooy ne moom ni meloon ak ñaari buur yële niñ meloon mooy moom nguur yóbbuwul fitam tout le temps mu ngi tudd yàlla moom lay sant lu nekk doxalinam yépp ci la nekk ba pare gaa yi wóolu ko ndax gaa yi bu ñu ko wóoluwuloon il faut sa population wóolu la mais ñoo xam ne même bu ñuy fay impôt ñu ngi naan impôt bi de toute façon gaa yi duñ ko def fi ñu war a jaar faal na fahal naj'al laka xarjan la moo tax ñu wax lool dañoo am confiance ci moom boo jiitee da ngay fexe nit ñi am confiance ci yow te loolu du lu ñuy marchand kenn du ko jënd da ngay wóor ñu wóoru la ñu wóoru la wóoroo kenn du la wóoru mais du ay ay ay ay ay bazooka ngay ngay ngay taxe nit ñi wóoru la mais lii feel nit ñi wóolu wuñ la même buñ nee ne wóolu nañ la nii wóolu wuñ la mooy dafa doxal justice nit ñi wóolu ko mu nangu ñëw ñu nangu jël seen alal jox ko ne kon liggéeyal kon xam naa dañuy yem ni insha allah ndax sëñ bi dafay jàllale message bi kon ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala bon mooy ne mu daldi ñuy may comme ni ñu waxoon ci début bi liñ dégg mu nekk lu jub te ñu jëfe ko te moom rekk mu tax te ñuy jàngat alxuraan bi yépp